أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا qaala nabba'anii al-'aliimu al-khabiir in tatuubaa ila Allaahi faqad sagat quluubukumaa wa in tazaaharaa 'alayhi fa inna Allaaha huwa mawlaahu wa Jibriilu wa saalihul mu'miniin wa saalihul mu'miniina wal malaa'ikatu ba'da dhaalika zahiir عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب هب لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين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 mawlana Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad at-Tijani wa khulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du qaala amiirul mu'miniina fil hadiis al-imaamul mu'azzam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismaa'iil ibn Ibraahiim ibn al-Mughiira al-Bukhaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari fil jaami' as-sahiih bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab ilayhi kitaabul mawaaqiitu salaah mu ne kitaabul mawaaqiitu salaah comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon gisoon nañu kitaab bi nga xamante ne moom moo doon wax ci wàllu bad'ul wahyi ak kitaabul imaan ak kitaabul ilm comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe ne yooyu yëpp ay bëmbëstal lañu ci li nga xam ne dëgg-dëgg moom mooy li ñu war a dugg ci di leeral ne maanaam xam-xam bi nga xamante ne moom lañu ñu war a waxtaane ak li nga xamante ne moom la ñu war a jàng lépp li nga xam ne dafa war a aju ci diine ci yii la aju mu daal di indi kitaabul wudu ak kitaabul ghusl ak kitaabul hayd ak kitaabul tayammum yooyu yëpp mu daal di koy aj ci wàllu ci wàllu laab bi nga xamante ne moom mooy charte bi nga xam ne moom ci charte yu ràññeeku yi ci charte yu julli wala boog mën nañ ni moom mooy charte bi nga xamante ne moom moo gën a ràññeeku ci charte yu julli te moom mooy tamit bi nga xamante ne moom moo ci gën a yaatu moo tax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di ko beral naan kitaabu kitaabu tahaara wala léeg-léeg comme ni nga xamante ne noonu la nekkee fii mu imam al-Bukhari rahimahullahu taala xaajale ko daa di njëkk indi kitaabul wudu di wax ci wàllu njàpp indi kitaabul ghusl di wax ci wàllu càngaayal farata indi ci wàllu xaydu di wax ci ci wàllu mbërëg at ak kitaabu moom di wax ci wàllu tiim ak mboolem li nga xamante ne ñoom ñooy loo ci yooyu mbir ginnaaw bi nga xamante ne ci la duggoon nag ci kitaabu salaa comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon imam al-Bukhari rahimahullah li nga xamante ne moom moo ko taxoon a jóg ci kitaabu salaa maanaam buntu boobu nga xamante ne moom la ubbi li ko ci taxoon a jóg moom mooy di leeral ginnaaw gi mu leeral leeralay ngëneelu julli ak mag màggaay gi nga xamante ne moom la màgg ak li nga xamante ne noonu lañ ko yoonale mu daal di wax ci li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu suturaal awra ak li nga xamante ne moom moo aju ci euh, wàllu euh, qibla ak li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu bërëb yi nga xamante ne moom la ñuy jullee te moom mooy jàkka ji ak li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu sutura suturatul musalli mu am abwaabu suturatul musalli buntu yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci wàllu saafir bi ñuy teg ci sa kanam ngir mën a euh, tax taxaw ci sa julli ngir mën koo julli julli goo xamante ne sa xol ak sa xel dana nekk ci sa borom subhaanahu wa taala te dara du ko jax du la ci jaxal loolu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indee kitaabu salaat yooyu la fi doon ñu gis ne yooyu yëpp ay xeet la rek di mbambastal dëgg-dëgg li nga xamante ne moom mooy julli ak li nga xam ne moom moo ci aju mm-hmm. kon euh, ginnaaw juróom ñetti téere muy dugg ci juróom ñeenteelu téere bi bi nga xamante ne mi ngi ko tuddee kitaabu mawaaqiitu salaa imam al-Bukhari rahimahullahu taala di jug ba tey ci li nga xamante ne moom mooy tax dëgg-dëgg ñu daal di xam nan la ñuy jullee ak waxtu yi ñuy julli ak lan moom mooy li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu julli imam al-Bukhari rahimahullahu nga xam ne comme ni mu dajalee mbir ne kitaabun maanaam téere téere bi li nga xamante ne moom lay wax moom mooy mawaqitu salaa waxtu yi nga xamante ne ñoom ñooy waxtu julli ndax mawaqit mawaqit maanaam ab mbooloo la mooy pluriel la ci miqaat maanaam miqaat nag dafa nekk loo xamante ne ismu ismu makaan la wala bokk ismu zaman bu fekkente ne ismu makaan la bu fekkente ne ismu makaan la mooy comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee insha allah ci mawaqitul hajj bi nga xamante ne day wax waxtu yi nga xamante ne moom maanaam bërëb yi nga xamante ne moom la ñu dëkkale ngir kuy aj nga war a tàmbalee foofu ngir mën a daal di xarmal naka noonu bu fekkente ne dañoo wax mawaaqiitu salaat mooy waxtu bu fekkente ne mas masdar maanaam bu fekkente ne ismu zaman la moom mooy miqaat bi ismu zaman moom mooy bërëb bi nga xam maanaam mooy jamono ji nga xamante ne ci moom la ñu dëxal loolu moom moo tax mawaaqiit nekk maanaam mbooloo ci miqaat bi nga xamante ne moom mooy tekki li nga xamante ne moom la ñu ko dëxal te moom mooy fii bu fekkente ne miqaat mawaqit fii nga xamante ne ci wàllu as-salaa lay wax julli gannaaw ba ñu xamee ne li nga xam ne moom mooy bërëb yi ñuy jullee loolu taxu taxu koo jóg ndax bu doon bërëb yi nga xamante ne moom mooy ñu la ñuy jullee moo ko taxaw na jóg loolu waxoon na ko ci kitaabu salaa bi nga xamante ne la doon wax ci suturatul abwaab suturatul musalli ak bi nga xamante ne moom lay wax li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu jàkka yi ak bërëb yi nga xam ne moom moo dagara jullee ak yi nga xam ne moom wa waree fu faa jullee te dañ koy tere yooyu ginnaaw ba leeral na ko foofu kon ñu daal di xam ne fii li nga xam ne moom moo ko tax a jóg moom mooy waxtu yi nga xam ne moom la ñuy julli mawaqit kon moom maanaam buñ ne kon mawaqitu salaa moom mooy waxtu yi nga xamante ne moom mooy fi nga fi maanaam waxtu yi nga xam ne dañ leen a teg ngir képp kuy julli waruloo julli lu dul ci biir waxtu yooyu bu fekkente ne amuloo ngant koo xamante ne euh, ngaan gu dëgër la te képp koo xamante ne da nga julli te génn waxtu yooyu loolu da nga am bàkkaar loolu nag maanaam bu fekkente ne yaa ngi ak sam xel ak yaa maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy mawaqitu salaat ci wàllu julli baatu as-salaat nag waxoon nañu ci bi ñuy gis kitaabu salaat fi nga xamante ne moom la jóge boroom xam-xam yu rahmatullahi alayhim wax nañ ne mi ngi jóge ci wàllu as bii bi tekki maanaam ad-du'a waxoon gisoon nañ ko muy ñaan waxoon nañ ne mi ngi jóge ci as-salawaani mi nga xamante ne moom mooy ñaari eh, sidit yi nga xam ne ñoom ñoo téye yax téye yax yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw waxoon nañ ne al musalli itam mooy ki nga xamante ne moom mooy deuxième bi ginnaaw euh, moom mooy deuxième mbir ñaareelu bi nga xamante ne moom moo topp ci al mujalli li nga xamante ne moom mooy li njëkk a feeñ ci jiitu te moom mooy shahaadatu an la ilaha illa allah wa shahaadatu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa te loolu gisoon nañ ko ci kitaa ci kitaabul iman amaa li nga xamante ne moom moo aju woon ci wàllu ñu gisoon nañ tamit mi ngi jóge woon ci sila bi teg tekki jokkaloo maanaam moom mooy ak connexion de ak al waslu bi tekki jokk yi maanaam yegg accès maanaam yooyu yëpp di wane ni julli moom mooy li nga xamante ne ci ngay jokkoo ci borom bi subhaanahu wa taala tey julli lépp ñaan la tey lu ñuy jege woon borom bi la subhaanahu wa taala amma li nga xamante ne moom mooy kitaabu salaa kitaabu mawaqitu salaa maanaam waxtu yi nga xamante ne moom mooy waxtu ci wàllu julli waxtu yooyu imam al-Bukhari rahimahullahu taala téere bi daf ko noxe ngir di ci leeral maanaam am ay mbir yoo xamante ne ñoom ñoo ko tax a jóg mu daal di am yi nga xamante ne moom la bëgg leeral bu njëkk bi nga xamante ne moom bokk na ci yi nga xam ne moom moo ko tax maanaam téere bi moo ko tax a jóg moom mooy leeral gëneel ak màggaay bi nga xamante ne moom moo nekk ci julli di sàmmonte ak waxtu ak li nga xamante ne moom mooy musiba bi nekk ci julli te fekk yaa ngi génn waxtu wi ñaareel mbir bi nga xamante ne moom moo ko tax a jóg moom mooy di leeral li nga xamante ne moom mooy jëmmi waxtu yooyu nga xamante ne moom mooy eh, eh, maanaam ñoom ñooy eh, waxtu yu julli beneen bi nga xamante ne ginnaaw loolu nag yeneen yi ci des yëpp muy leeral moom mooy day wane maanaam ki nga xamante ne moom mooy maanaam waxtu yi ñoom ñooy lan ak lan moom mooy yi nga xamante ne ñoom ndax waxtu yi dafa am yeneen dafa am ay mbir ci waxtu yi ay xeeti teqantal yoo xamante ne yooyu am nañ ci biir waxtu yi ndax waxtu yi seen teqantal ñett la comme ni nga xamante ne noonu la ko fuqaha hanafi yi waxe rahmatullah alayhim dafa am li nga xamante ne ñoom la ñuy wax mawaqitun mafruda maanaam mooy waxtu yi nga xamante ne dañ leen a farataal te moom mooy waxtu yu juróom mooy juróomi julli yi nga xamante ne dañuy am fu ñu tàmbalee te am fu ñu yam ñu daan leen di dëxal maanaam ñu teg leen loolu moom mooy mooy mawaqitun mafruda moo am li nga xamante ne moom la ñu tuddee mawaqitun waajiba maanaam waxtu yi nga xamante ne ñoom dañoo war maanaam yegguñu ci dara day farata waaye dañoo war loolu moom mooy comme waxtu yi nga xamante ne moom mooy waxtu julli witar ak li nga xamante ne moom la ñuy wax mawaqitul masnuna mooy waxtu yi nga xamante ne dañ leen a sunnaal te ñoom ñooy waxtu maanaam ci mawaqitul waajiba bi julli witar ak julli iid maanaam ñaari iid yi ngir ne ñoom dañoo war ci mazahib ci mazhab hanafi rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom maanaam mawaaqiitu masnuuna yi maanaam mooy waxtu yi nga xamante ne dañ leen a sunnaal moom mooy lu demee nekk maanaam mboolem julli yi nga xamante ne dañ leen di def laataa julli farata yi wala boog ginnaaw julli farata yi ñu di leen yooyu da tamit dañoo am ay waxtu yoo xamante ne ci lañ ko war a mën a defee loolu yooyu moo xam ne moom lañ ko defalale loolu yëpp nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana leen leeral waaye bi nga xam xamante ne moom moo ko ci gën a tax a jóg nag moom mooy waxtu yi farata yi rek. waaye tamit di wax ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci julli ci seen jëmmi bopp loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne tax na koo jóg maanaam di wane maanaam nit ki bu dee julli ci waxtu ngëneel yu mag yi nga xamante ne moo ko ciy fekk ak bu fekkente ne dafa bàyyi waxtu wi ba génn maanaam ndax dana ko fay waaw wala déet loolu tamit beneen mbir bu ko tax a jóg ak ana naka la koy fayee ak itam su fekkente ne loolu dafa am ana nan la ñuy nan la ñuy def Euh, loolu ak tamit bàkkaar bi nekk ci su fekkente ne nit ki daf koo def te fekk mi ngi woon ak xelam loolu yëpp maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo nam indi fii ci suñu uh, buntu ci suñu kitaab bi inshaa allah uh, uh, léegi nag loolu moom nga xamante ne mooy ñetti xaajale googu loolu waxu xanafiye la rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki yeyi ak shafi'i yeyi ak xanaabila alayhim ñoom li nga xam ne noonu lañ ko gisee mooy dañuy wax ne bu fekkente ne eh, julli ñoom ñoom eh, mawaaqiitul mafruda ñoom ñooy mawaaqiitul waajiba ngir ne ñoom waajib ak fard benn la ci ñoom mooy lu war ak loo xamante ne farata la loolu benn la ci ñoom amma li nga xamante ne moom mooy witar ak ñaari iidi ñoom loolu ci sunna sunna lañ ko boole muy sunnatun muakkada bu fekkente ne mbooloo ci fuqaha u maliki rahmatullah alayhim dañuy jëfandikoo baatu sunnatun waajiba comme li nga xamante ne noonu la nekkee wax ku mel ne al imam eh, abu cheikh abu Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah am na moom ci risalaam moom dafa tuddee euh, dafay wax ne sunnatun waajiba amma li nga xamante ne moom mooy ñeneen ñi ci ñoom dañuy wax rek sunnatun muakkada li nga xamante mooy sunna bu ñu dëgëral feddali ko sunna bu ñu feddali euh, amma li nga xamante ne nag moom mooy julli yi nga xamante kon ñoom bu boobaa julli yu war lañ maanaam waxtu yu julli yu war lañ am ak waxtu julli li nga xamante ne mooy dañ koo euh, maanaam dañ koo sunnal ñoom loolu lañu am léegi mu def beneen mbir bi nga xamante ne beneen xeetu teqale la moom mooy waxtu mu mu ak mu waxtu waxtu mu dayaq maanaam moom mooy waxtu woo xamante ne dañ koo yaatal mooy mawaaqiitul mu wasaq ak mawaaqiitul mu mu dayaqa maanaam yi nga xamante ne ay waqtu la yoo xamante ne dañ leen a xatal dañ leen a yaatal mooy mu wasaq ak yi nga xamante ne dañ leen a xatal moom mooy mu dayaqa maanaam loolu moom mooy lan li nga xamante ne moom mooy bu ñu yaatal. mooy masalan tey bu fekkente ne ci xanafiye la rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne tey bu fekkente ne nit ki dafa war a julli bu fekkente ne waxtu julli bi dafa dugg bu ñu yeggee ba ci niveau bi nga xamante ne foofu la julli bi eh, di jeexee nga xam ne waa ji manu ci lu dul kabbar kabbaru ihram ngir mun a dugg ci biir waxtu wi maanaam ba foofa moom loola day daal di nekk loo xamante ne farata la ci lé maanaam foofa lay daal di mujjee nekk loo xam ne lu war la ngir mu mën koo julli waaye ñu yëgguñu boo boobu maanaam tey masalan bu fekkente ne dañ ni tàkkusaan dafa jot te ñu xam ne bu jant bi dee so foofu la waxtu wi di jeexe tey su fekkente ne nit ki dem na ba waxtu wi di waajee di waaja so mais bon loolu moom mooy waxtu mooy daruri wu tàkkusaan bi waaye bu fekkente ne eh, waaye maanaam wuute gi nga xam ne moom la ñu wuute daañ indi insha allah waaye ci gàttal daal ci tënk bu fekk dinañ indi nag teqantal yi insha allah taala ci biir mais ci tënk ñoom bu ñu yegsee ba ci waxtu wi nga xam ne jamono ji nga xamante ne foofu la jant bi di waaj a sowee boo xam ne mën nañ cee kàbbar kàbbaru ihram da daal di tàmbalee seenum njàngum alquran ngir mën a julli rek bu boobaa ñu ngi ci biir waxtu wi nga xamante ne booba foofu lay nekkee lu war maanaam feeg yéggagul foofu nag maanaam yaatalal nañ la mën ngaa xaar ba heure bu la neex nga julli maanaam loolu moom mooy maanaam li ci des ci diggante bi yëpp loolu duñ dañ koy tuddee waxtu mu waxtun dañ koy tuddee waxtun mu xayyar maanaam waxtu woo xam ne dañ laa tànn waaye feeg yeggagul foofu su yeggee foofu nag dañ lay dañ la ko dañ la ko tuddee waqtu mutayya maanaam léegi fee dañ naan mu mu xayyar nga bu ko defee ñu daal di koy jëfandikoo baatu ne mu wasa maanaam dañ koo yaatal et que nit ki mu mu tudd mu xayyar maanaam mooy nit ki du tànn loo léegi bu loolu mooy waxu fuqaha hanafi rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahmatullah alayhim fuqaha maliki yi ak shafi'i rahmatullah alayhim ñoom foog nga mën cee julli waxtu maanaam nga mën cee julli rakka bu mag maanaam foog nga mën a daf benn rakka lu mu bon bon balaa jant bee soo bu doon tàkkusaan la masalan bu boobaa yaa ngi ci ci waaye nag lépp ñoom lépp dañ ni waxtu maanaam mu wassaa la lu ñu yaatal la waaye nag lépp moo war ci yow maanaam du partie bi kese bu mujj gi rek moo war waaye partie bi yëpp moo war ba waxtu wa duggee ci la wareef gi dugg waaye nag wareef googu dañ naan la yaatalal nañ la ko mën nañ la koo may nga jullu nga def ko saa yu la neexee loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy waxtu mu wax sax mooy waxtu woo xamante ne dañ koo yaatal léegi nag su fekkente ne fuqaha Hanabila la rahmatullah alayhim ñoom dañoo ne masalan comme euh, wala boog mbooloo ci ñoom ngir ne mbooloo meneen bi dañoo ànd ak ñi nga xam ne ñooy Maliki ak Shafi'i rahimahumullah amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xana mbooloo ci Hanabila yi ngir wax bu ñu tuxal ci imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala ñoom soo roko maanaam boo roko ba jik ki tikku ci sa roko maanaam bu dee mën ngaa dem ba def loola yow yaa ngi ci biir waxtu wi nga xamante ne mooy yow ba booba nga xamante ne julli bi mën nga cee taxaw tari ci faatiha tari ci benn daal di sëgg mën jant bi doog a so boobaa yaa ngi doog a nekk yaa ngi nekk ci waxtu wi nga xamante ne mooy waxtu wi nga xam ne moom mooy waxtu yu farata bi maanaam bi nga xam ne mooy waxtu bu war wi waaye bu dul loolu tamit maanaam waaye euh, ba tey euh, maanaam yaa ngi loolu mooy li nga xam ne mënuñu laa may leneen lu dul loola waaye nag waxtu wi day continuer di war ba tey maanaam lee mooy li nga xam ne ak lu mënti xew amoo droit def lu gën a yées loola waaye nag ba tey waaye waxtu wi mi ngi war ko ci Maliki yi ak Shafi'i yi ak Hanabila rahmatullah alayhim loolu yëpp lañ tuddee lu war maanaam li ko dalee bi bi waxtu wi du duggusee ba keroog waxtu wi di génn loolu yëpp dafa war waaye nag may nañu la nga yéexi ko ba keroog lee xew maanaam loolu moom mooy waxtul moo was moo voilà mooy mu waaye euh, euh, buñ demee ba yegg fee loolu mu day yàq lay daal di mujj doon maanaam waxtu la woo xamante ne nag léegi dafay xat mënoo cee def leneen ndax loo xamante ne moom mooy mu dayax lu la ñu tuddee loo xamante ne mu dayax la ak mu wasaax ci loo xamante ne lu ñu farataal la loolu mooy loo xamante ne jépp jaam bépp jaamu yàlla boo xamante ne mënoo caa def lu mel ni moom ci biir waxtu woowa ngir xat ga xat loolu la ñu tuddee mu dayax maanaam loolu la ñu tuddee mu dayax lépp nag loo xam ne mën nga caa def jaamu yàlla gu mel ni moom ngir yaatu gamu yaatu loolu la ñuy tuddee mu wasa masalan tey bu fekkente ne tisbaar dafa jot mën naa fi julli ñaari rakka ñeenti rakka balaa ñuy taxawal julli tisbaar gi maanaam ngir ne am naa temps ngir mën koo julli maanaam du dugg rek léegi léegi su ma ko julli wul sama julli eh, eh, léegi am am naa problème déedéet maanaam mën naa ñëw dem jàpp ji julli samay ñaari rakka julli wax yeneen ñaar sax wala ma teg ci yeneen. ba nga xam ne léegi nag imam bi génn ñu daal di jullee doo loolu moom mooy waxtu mu wasa waaye léeg-léeg ñu tuddee ko li nga xamante ne moom mooy mu dayyax mooy masalan loo xamante ne mënu ma caa def jaamu yàlla gu mel moom comme li nga xam ne noonu la nekkee ci mazhabu maliki mbooloo ci moom ak li nga xam ne moom mooy mazhabu shafi'i yi ci lu bees li fil jadid mooy ne mënumaa julli timis maanaam mooy ne timis dafa xat xat boo xamante ne mënu ma caa def lu dul maanaam mënu ma caa euh, def naafila gu mel ni moom laataa waxtu wi di eh, maanaam su ma xësee ba julli timis amma Shafi'i rahmatullah dañ naan la mën ngaa julli timis waaye ci saa si julli soo paree nga teg ci ñaari rakka foofu la waxtu timis jeex na maanaam ñaari rakka yi nga mën a julli naafila sa waxtu timis jeex na maanaam masalan alors que Maliki rahmatullah alayhi ñoom boo xësee ba julli timis rek waxtu bi jeex na maanaam te loolu eh, mais du Maliki rahmatullah alayhi comme ni nga xam ne insha allahu taala ci tekkante li dañ ko gis bu ñu yeggee ci euh, biir waxtu wi insha allah léegi euh, su fekkente léegi bu ñu ñëwee masalan exemple bi gën a leer mooy comme koor koor weeru koor tey bu jotee maanaam fi mu toll mënumaa def naafila gu mel ni moom ci biir weer wi ngir ne waxtu wi mu dayat la dafa xam maanaam tey fi mu toll mënumaa nekk ci koor ba pare naan damay woor wooru naafila mënta ne ndax weeru koor ndax ne euh, journée bi yëpp day jël weeru koor wi maanaam wax farata gi nga xam ne mooy li mooy li ma war day jël lépp moo tax loolu moom mooy waxtul mudayyak dégg nga kon loolu moom moo leen teqale imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daan ne baabun mawaqitu salati wa fadluha wa qawluhu ta'ala inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta muwaqqatan waqqatahu 'alayhim Euh, lii nga xamante ne moom la wax am na bismillahir rahmanir rahim ci kanam loolu moom mooy euh, riwaaya li nga xam euh, maanaam bi nga xam ne moom la al-Mustamli indi waaye maanaam bu dee bismillahir rahmanir rahim baabu mawaaqiitu salaa lool mooy riwaaya Mustamli amma riwaaya ki nga xam ne moom mooy al-Kushmayhani ak al ak al-Humawi ñoom li nga xamante ne moom la ñu wax moom mooy ñoom dañ ne. dañ ne bismillahir rahmanir rahim baabu mawaaqiitu salaat maanaam ñoom loolu la ñu indi naka noonu la nekkee tamit ci riwaayat Karimat bint Ahmad al-Marwaziyya rahimallahu al-jamii' dégg nga waaye bu bu Karima moom amul bismillahir rahmanir rahim naka noonu ak waaye as-Saghani am na ko rahmatullahi ala al-jamii' mu ne kitaab mu ne borom bi mu ne kon day wax baabul bunte ngi nii. mawaqitu salaat maanaam kon mu ne bisimillahi ci turu buur yàlla al arrahman bi nga xam ne mooy aju fees dellu ji yërmande arrahim mooy ki yaatu yërmande baabun bunte ngi nii boo xam ne day leeral mawaqitu salaati wa fadluha mawaqitu salaat waxtu yi nga xamante ne ñoom ñooy waxtu julli wa fadluha ak ngëneelu julli maanaam ak ngëneelu waxtu yi nga xamante ne ñoom ñoo am ci julli mu ne wa qawluhu ak wax bi borom bi wax moom subhaanahu wa ta'ala aji kawe bi mu ne inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta a aaya bi mi ngi ci suratul ah, nisa mu ne inna as-salata parce que daf ne wa aqimi as-salata te na nga julli ndax inna as-salata lu wér boor mu mooy di julli kaanat musta deñ te du deñ di nekk loo xam ne ala al-mu'minina day rangu kaw jullit ñi day tegu ci kaw jullit ñi nekk kitaaban maanaam farata kitaaban mooy farata loo xam te dañ koo bind mu nekk ndogal bu ñu bind ci ñoom muy décret bu ñu signé ci seen kaw loolu mooy kitaab maanaam dañ koo bind muy nekk maw mawquutan boo xamante ne dañ ko wutal waxtu li nga xamante ne euh, moom mooy wax ji moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di leeral loolu daan ne muwaqqatan maanaam mooy mawquutan mooy muwaqqatan lu ñu wutal waxtu waqatahu boo xamante ne dañ koo dañ koo dëxale teg ko alayhim ci seen kaw ci anam goo xamante ne amuñu sañ-sañ julli ci lu génn waxtu woowa maanaam amul damaa sonn amul damaa feebar amul da euh, damaa jàpp amul awma ma amul maanaam amuloo possibilité amul nga génn waxtu wi bañ koo def loolu ngir ne lu yàlla teg la ci sa kaw lool en tant que jullit en tant que way gëm ni loolu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala comme ni nga xam ne daa iman noonu lay doxale dañu gis ne dafa lëkkale waxam ak waxu alquran maanaam nga gis ne dane ah damay wax ci julli di wax ci ngëneelam subhaanallah mais nga gis ne aaya bi mu indi ngir dë dëgëral loola mooy ne yàlla da ko faataar ci kaw nit ñi loolu lu tax ana lan la lan la euh, loolu kay dañoo war a wax mais loolu waxu fi ngëneel maanaam xam nga euh, nit ku xelam yam maanaam ku xelam yëggut fenn fi danaa ah waaye lii dañ koo faratal kay mais waxu fi ngëneel gi ana ngëneelu julli ana ngëneelu julli ci waxtoom bu boobaa tontu bi moom mooy ni jëmmi aaya bi ci boppam mooy wane ngëneel gi ngir ne li muy tekki mooy ne lii def ko farataal comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci hadith qudsi bu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ne yeneen bi sallallahu alayhi wa mi ngi jëlee ci boromam subhaanahu wa ta'ala ne man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb képp koo xamante ne danga nga maa noonool ak sama parandoo sama waliyu xamal ne léegi yow moom tëb tëkku naa la përi naa la xare mu ne mu teg ci ne maa maa ma maa taqarraba ilayya abdun bi afdal mimma aftaratuhu alayhi nit du jaamu man sama jaam duma ma jaamu du sàkku di ma jegeñ man yàlla lu gën ci li nga xamante ne moom laa faratal ci kawam ci ginnaaw gi lay doo wax waxi naafi waaye li xam ne mooy li li yàlla di gën di defal jaam mooy li nga xamante ne moom laa ko farataal ci kawam ba pare mu tekki ne waaye nag saa yoo xamante ne euh, laa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafili hatta ahbabtuhu sama jaam nag du deñ di ma sàkkoo jegeñ ci ay naafila ba keroog ma sopp ko mu ne waaye fa iza ahbabtuhu su ma ko soppee nag mu ne kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi man maa nekk digg digg bi nga xam ne moom lay déggee waaye man kuntu basarahu alladhi yubsiru bi maa nekk gis-gis bi nga xam ne moom lay gisee wa yadahu alladhi yabtashu bi maa nekk loxo bi nga xam ne moom lay laalee di ko dóore waaye wa wa rijlahu alladhi yamshi bihi moom maa nekk tànkam bi nga xam ne moom lay doxe fa iza da'ani fa iza sta'azani u'izuhu su fekkente ne laaj na ma lakk ko ma lakk ko fa iza sa'alani a'taytuhu su fekkente ne laaj na ma ma jox ko maanaam loolu nit ki mi ngi koy amee ci ay naafila yu bari waaye euh, subhaanallah ki nga xamante ne moom moo sàmmonteeg loolu mooy naafila yi muy indi cofeel googu gi tax borom bi subhaanahu yéegi la maqaama bi nga xam ne moom mooy nekk nekk sa nekk sa dégg-dégg mooy nekk sa gis-gis ak yu mel noona waaye nag bu fekkente ne farata yi nga sàmmonteel loola mi ngi ci kaw mooy la mooy yow ci sa bopp yaay nekk dégg-déggu yàlla xam nga bu dee naafila yi la yàlla mooy nekk sa dégg-dégg nekk sa gis-gis nekk sa mais bu fekkente ne beneen bi la yow yaay dem jeexi ji ci yàlla maanaam loolu mooy moo moo moo wuute moo wuutale ñaari maqaama yi loolu moom moo tax nga gis ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala indee bunt bi lëkkale aay bi ak ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci waxtu julli mooy ne li yàlla farataal ci yow boo sàmmoonteeg moom loola mooy li gën li nga xam ne moom moo maanaam tey bu fekkente ne fexe nga ba sa farata yi nga sàmmonteeg moom mais nga nga nga nga dóor ci sa force sa doole yi nga am yëpp nga dóor ko ci farata bi maanaam loolu moo gën fuuf nga woyofal farata yi ba bari naafila yi ngay def ci ay milliards ngir ne loolu nag ngëneel googu nekk ci farata yi ngir ne borom subhaanahu wa ta'ala daf koo sopp ba ne lii moom du la bàyyi nga tànn ko naafila yi maa la bàyyi nga coobare woo ko waaye yi moom bëgg gi ma ko bëgg tar na tar koo xamante ne du ma la bàyyi nga taar ko maa koy gàll ci sa lox te sañoo koo bañ maanaam loolu mooy tegtalee maanaam li nga xamante ne moom mooy ngëneelu waxtu julli yi loolu nag moo tax loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala lëkkale waxtu julli yi ak ngëneel gi ak aaya bi ba pare daal ci teg ne waxtu la buñ la dëxalal ngir ne imam euh, Mujahid rahimahullah daf ni mafruda maanaam dañ koo farataal maanaam mawquutal mooy mafruda maanaam lu ñu farataal waaye danañ gis ne ah firi gi nga xam ne moom la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala firi moo gën a dëppoo ak cosaanu baat bi mooy ne waxtu la woo xamante ne wu ñu la dëkkalal mu ne qaala eh, waxtu julli sax jot na kon nag comme waxtu julli jot na ñu julli insha allah bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala imam al-Bukhari rahimahullah ginnaaw bi mu ne baabul mawaaqiitu salaati wa fadluha buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu waxtu julli yi ak ngëneel bi nga xamante ne moom la am moom julli ak seen ay waxtu daal di indi subhaanahu wa taala comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daiman dafay lëkkale waxam ak alqur'anul karim wala boog ak hadith yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu day tegtale ni nga xamante ne noonu lay leeralee daiman ki nga xam ne moom mooy ndongo bi di ko leeral ne ko da ngaa war di aj sa xol saa su nekk ci alqur'an ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa te say wax nga ko koy lëkkaleel nga xamante ne moom loo indi mun inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta loolu day leeral ne alquran maanaam ah, aaya day leeral ne kon ne uh, julli farata la maanaam te dañ dafa nekk loo xamante ne ci waxtu wi la kon loolu sax na ci alquranul karim bi nga xamante ne moom mooy wane ni waxtu julli dañ ko war a fonk te dañ ko war a def ci waxtu wi te waruñu ci génn moom lay indi ci xadis bi nga xam ne inchaa allahu taala moom lay indi muy xadiisu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baabu kitaabu salaa ak kita kitaabu mawaaqiitu salaa ay li nga xamante ne moom la indiwu beeko lii loolu nag wu ko ci kanam ndax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ciy wuute imaamu Maalik masalan rahimahullah moom dafa indi kitaabu wuquudi salaa maanaam ngir wax ne julli yu bëri gi nga xamante ne moom la ñu bëri mu daal di wax kitaabu wuquudi salaa wax julli yi doog indi kitaabu tahaara daal di wax ci wàllu laab ak li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu laab yépp dooga indi kitaabu salaa bi nga xamante ne moom mooy di wax ci wàllu julli amma ni nga xamante ne moom mooy loolu nag moom mooy ne ndax li tax moom mooy da ah, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute gi ñu wuute ci li nga xamante ne noonu la ñu gën a lante maanaam moom mooy eh, te li tax ñu wax lii mooy ne xadis bii ñuy ñëw insha allahu taala moom mooy xadis bi njëkk ci Muwatta bu imaamu Maalik rahimahullah maanaam euh, te insha allahu taala dañ ko gis léegi waaye borom xam-xam yi wuute gi nga xamante ne moom la ñu wuute ci lan moo ëpp doole gisoon nañ ko ci kitaabu tayammum maanaam bu fekkente ne tey nit ki dafa amee njàpp dafa amee ndox maanaam dafa war a jàpp léegi waaye waxtu wi di génn léegi maanaam te bu jàppoo euh, waxtu wi génn te euh, tiim bu tiimee waxtu wi génn ana ban ci ñoom ñaar lay def waaye ndox moom mi ngi loolu gisoon nañ ni li nga xam ne moom mooy jumhurul ulama rahmatullah alayhim te mooy xanafiye yak saafi yak xanaabila rahimahumullah ñoom dañu wax ne malgré loolu yëpp da ngay jàpp maanaam nga gis ne kon ñoom laab bi mu jiitu ci ñoom amma ñi nga xam ne mooy fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne tiim gi ngay njëkk def maanaam tiim gi ngay def euh, euh, da da ngay waaw da ngay tiim doog a julli euh, ngir ne waxtu wi ci boppam mooy li ëpp doole maanaam ñoom moo tax nga gis imaamu Maalik rahimahullah daal di tàmbale mu waxta bi di kitaabu kitaabu wuquuti salaat doog a wax kitaabu tahaara doog a indi kitaabu salaat maanaam ne waxtu julli yi d'abord ci waxtu wi ñëwee ci la njàpp geeg laab gi di war boo jàppoo ba pare nga amee laab boobaa nga daal di julli maanaam noonu mooy logique bi nga xamante ne moom la demee comme ni alquran waxe ne yaa ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salaat ay yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu su fekkente ne da ci julli maanaam mooy kon waxtu loolu moom mooy li nga xamante ne euh, euh, loolu mooy li nga xamante ne insha allahu taala dina am yuñ ci gën a leeral ci bunt boobu ci li nga xamante ne moom mooy wàllu sababu julli ngir ne li nga xamante ne moom la xam itam moom mooy ni waxtu julli moom sabab la ci ci ci julli te niki noonu charte la ci julli loolu tamit daan ci ñëw léegi insha allahu taala ci suñu xadis bii di ñëw nga xamante ne moom mooy xadis bi bu njëkk ci kitaabu mawaqitu salaa naka noonu moom mooy xadis bu njëkk ci kitaabu salaa moom moom mooy bu njëkk ci Muwatta bu imaamu Maalik al-Bukhari yi jëli ko ci téere bu màgg boobu nga xamante ne moom mooy téere bu imaamu Maalik rahimahullah qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Abdullah ibn Maslama moom mooy Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Haarisi rahimahullahu ta'aala dafan tam Abu Abdurrahmaan al-Madani mi ngi génn adduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy imam bu mag boobu nga xamante ne moom la ñu waxoon ne imaamu Malik moom moo doon wax naan moom mooy ki gën ci ñi ci ci ñi kaw ci kaw suuf te moom mooy imam bu mag boobu nga xamante ne rahimahullah euh, euh, moom la imam euh, Abu Dawud rahimahullah njëkk indi xadisam ci sunanam ah, maanaam mooy xadis sayyidina Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu daf ko indi daal di fi mu ko tàmbalee moom mooy Abdullah ibn Maslama qaala dafa ne haddathana Abdullah ibn Maslama te moom mooy al-Qa'nabi rahimahullahu ta'ala kon loolu tamit day wane ak màggaayam naka noonu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ci moom ay hadith yu bare bare naka noonu imam eh, at-Tirmidhi eh, ak imam imam al-Bukhari ak imam Muslim ak imam Abu Dawud rahmatullah alayhim imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom ñoo ñoom euh, solo nañ ci ñoom waaye dañ bi ñu solowee ci moom seen sëriñu la amma imam Ibn Maaja moom solowul ci moom benn hadith rahimahullahu ta'ala mooy borom jàlleeroy kawe ak ngëneel yu mag yi nga xamante ne ku mel ne Yahya ibn Ma'in ak imam Ali ibn al-Madini rahmatullahi alayhima ñoom dañoo wax ne hadith yi maanaam bi nga xamante ne moom maanaam ñi solo Muwatta ki ci gën a dëgër moom mooy Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi ginnaaw gi Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi doo nga ñëw rahmatullahi alayhim te sax subhaanallah ñoom la ñu jiital ci kaw imam ku mu mel ne Qutayba ibn Sa'id ak ku mel ne Yahya ibn Yahya at-Tamimi ak ñeneen rahimallahu al-jami' amma Yahya ibn Yahya al bi nga xamante ne moo solo Muwatta bi nga xamante ne moom la ñu moom moo gën a siiw te moom la surraax yi def kooku saduq la maanaam yëggut niveau yi siqa la waaye ñi ci def ñoo ko gën a yëkkati martaba moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daiman muy solo ci borom martaba yu kawe yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy e, ku mel ne Ismaïl ibn Abi Uways nga xam ne dafa takkoo woon ak di jaayam imam Malik rahimahullah ak ñu mel noonu rahimallahu al-jami' waxoon nañ la ne imaamu Malik su bëggee solo ci xadis am na ñu muy tànn maanaam ci Muwatta bu ci tànn xadis dafa am ñu muy tànn te ñooñu Abdullah ibn Maslama bii ci la bokk mm-hmm. rahimahullahu ku mel ni ni nga xamante ne moom mooy ni mu mel yelloo na moos imam al Bukhari rahimahullahu taala di ko jiital di ko tànn ci bu fekkente ne dafa bëgg a soloo jël hadith boo xamante ne mu ngi ci Muwatta bu imam Malik rahimahullah loolu benn benn loolu day wane tamit maanaam tamit ak ni nga xamante ne loolu tamit mat naa bàyyi xel mooy ne daa iman mooy te imaamu al Bukhari rahimahullah euh, sookulu euh, saxex bi mooy Muwatta maanaam Muwatta daanaka mën nañ ni bu ñu xoolee da ngay gis daa iman maanaam kitaab bu nekk wala bu ñu xoolee euh, euh, ci euh, buntu bu nekk suñu soo gisee ne am na xadis bu nekk ci Muwatta imaam ma imaam al-Bukhari rahimahullah xadis boobu lay pré lay lay préféré jiital ko maanaam njëkkee ko wala boog mu boole ko ci yi nga xamante ne moom lay indi ngir gën koo laye maanaam te loolu noonu mooy moo tax loolu la moo tax imam ibnu al-Arabi rahimahullah al imam Abu Bakr ibnu al-Arabi rahimahullahu taala ci Aaridatul Ahwazi daal di wax ne li nga xamante ne moom mooy euh, cosaanu euh, saxiixu imam al-Bukhari rahimahullah mooy Muwatta naka noonu mooy cosaanu saxiixu Muslim tamit mm-hmm. waaye euh, waaye mooy sookul bi maanaam mooy sookul bi léegi ñoom dañ ko garnir gën ko rafetal gën ko kii gën ko defaraat kefe mhm. loolu moom moo tax ku sikki sàkka ci wéru xadiis yi nekk ci Sahih imam al-Bukhari mhm. li ngay def day gën a garaaw dal ci kaw imam al-Bukhari maanaam ci imaamu Malik ak Muwattaam nga dal aussi mhm. maanaam ak ci mboolem li nga xam ne mooy kutubu sunna yi mbax ngir ni loolu mooy bii gën a dëgër te bu fekkente ni yi gën a dëgër da nga ne yooyu wéruñu li muy tekk mooy yi ci def yëpp wéruñu kon ci kaw loolu mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fi am njàngale bu fi def hmm. te bu boobaa dangay ngay weddi li nga xamante ne moom la alquran waxoon ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la hafizun ñun ñoo wàcce alquran ak sunna te ñun ñoo koy sàmm hmm. maanaam yow loolu moom ngay taxaw di ko weddi te ñaare sax ñi koy weddi ko matuñoo bàyyi xel ngir ne euh, ñu xamul lu bari lañu hmm. yal nañ yàlla sàmm mu ne qaala mu ne qara'tu jàng naa ala Malik maanaam comme ni nga xam ne daa iman noonu lay solowee maanaam dafay solo di jàng ci imaamu Malik rahimahullah imaamu Malik di dégg bu noppee mu ne waaw ah, mu ne qaala mu ne haddatha qara'tu jàng naa ala Malik te moom mooy imaamu daarul hijra imaamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Hamyari rahimahullahu ta'ala dakantalam nekkoon Abu Abdullah maam dak Abu Abdullah al-Madani rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane adduna 93 94 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 179 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam yi ñu ngi ci kutubu sitta mu nekk imaam bu mag boobu nga xamante ne moom mooy imaam mu ngir bu mag bi muy fukk ngiru fuqaha Maliki rahmatullahi alayhim nga xamante ne ngiram da ko teg ci alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam teg ko ci ba pare ba pare ànd ak maanaam gis-gis ak settantal gu sell te rafet te ànd ak maanaam ak dëgëraay akuk sàmm maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne maanaam lu lu feeñ a feeñ la maanaam imaamu Malik rahimahullahu taala kon euh, maanaam moom Euh, ay hadisam ñu ngi ci kutubu sitta an ibn Shihab te moom mooy al imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala muy Abu Bakr moom tamit al-Madani di waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam moom nga xamante ne mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne anna naka Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy Abu Hafs Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam al-Umawi rahimahullahu ta'ala al-Qurashi mi ngi ne adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna cent et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk juróom ñetteelu xalifa ci xulafaa umawiyuuna yi maanaam xulafaa yi nga xamante ne ñoom ñooy yu waa Banu Umayya yi moom mooy juróom ñetteel bi ñu koy wax Umaru Saani ñaareelu Umar bi Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu mooy maamam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon moom ci wàllu yaayam mi ngi gane maanaam euh, bi mu gane adduna ca Madinatul Munawwara la gane adduna comme niñ ko waxe léegi ci soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi nag ak ndijaayam ni mooy waa kër ñi nga xamante ne moom mooy Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala maanaam am ñu yar ko jàngal ko mu am seen i jeexital mu daal di jël seen ay jikko itam ndeke noonu mu daal di sàkku xam-xam ci ñoom euh, naka noonu jàngee ci ñu bari tamit ci ay sahaaba radiyallahu ta'ala anhum ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon madinatul munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam nekkoon koo xamante ne dafa soppoon lool sàkku xam-xam ak suubu ci yoonu xam-xam rahimahullah quatre-vingt-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ci lañ ko def mu nekk maanaam kilifa yi Madinatul Munawwara maanaam imaara bi mooy comme mu naan euh, canton bi wala région bi nga xamante ne mooy Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam mu nekk fa kilifa ci euh, xilaafa yi ki nga xamante ne mooy al-Walid ibn Abdul Malik rahimahullahu taala di jaayam maanaam ginnaaw ga euh, mu ginnaaw ga Euh, mu daal di koy booleel Madina ak Taif yëpp loolu ci quatre-vingt-onzième année la ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu daal di mujj nag nekk kon ki nga xam ne moom mooy kilifa yu mboolem Hijaaz maanaam péninsule arabique bi yëpp moom moo mujj nekk kilifaam ginnaaw ga ñu daal ko fay jëli nag daal koy yóbbu mu dem Dimashq maanaam mooy dama euh, loolu mu daal di nekk tamit. Euh, euh, euh, mu mu daal di fay nekk kilifa maanaam comme xeetu ministre maanaam ndax Damas moo nekkoon capitalu waa Banu Umayya seen kilifteef gi maanaam seen xilaafa yi maanaam Banu Umayya moom la ñuy tuddee ñoom ñoo la ñuy wax Omeyyade léeg-léeg nag bu ñu na ah, lii Omeyyade yee wax wala lii Omeyyade yee ko léeg-léeg bu dee wolof yi la wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñii Eh, xamul lu bëri vraiment ci mbir yi ñoom fu ñu déggee baatu Umayyad rek maanaam banu Umayya rek lu ñaaw lañuy xalaat mm-hmm. alors que déedéet maanaam yu baax yu baree bari tamit ci seen nguur la amee ci seen xilaafa la amee mm-hmm. ku ku mel ne eh, Marwan ibn al-Hakam ku mel ne Abdullah eh, Abdullah Umar ibn Abdul Aziz ak ñeneen radiyallahu anhum maanaam ci ñoom la ñu nekkoon ci ñoom seen biir la ñu bokkoon naam amoon na ci ñu day waar ku mel ne Hajjaj ibn Yusuf al-Faqafi ak ñu mel na ñoom non hmm. loolu dëgg la mais am nañu tamit ñu baax ñu hmm. maanaam loolu tamit maanaam mu bañ a nekk rek loo xam ne ba pare seen culture seen xilaafa lu bëri indi nañ ko ci l'islam hmm. effortu islam dafa am bu baax ci seen xilaafa loolu tamit dafa am dégg bi nga xamante ne nag euh, maanaam euh, loolu moom mi ngi de euh, bi nga xamante ne Souleymane ibn Abdul Malik Euh, moom moo nekkoon ci xilaafa gi ci la ko jegeñal ci moom mu nekk koo xamante ne mooy nekk maanaam mu nekkoon ci ministre yu mag yi ah rahimahullahu taala waaye bi nga xam ne moom la génn àdduna ci quatre-vingt-dix-neuvième année nag moom ndijaayam boobu moom ci la nekk xalifa moom Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu taala anhu yor xilaafa gi euh, moom fekk boobu mi ngi amee euh, trente-cinq ans maanaam trente-cinq ans ak trente-cinq ans et amoon période boobu ndax mi ngi génn année soixante et unième année boobu kon quatre-vingt-dix-neuvième année bi trente ans ah, trente-huit ans voilà trente-huit ans mhm. euh, ci la ci la gane ci la ci la euh, yor xilaafa gi mhm. bi mu yoree xilaafa gi euh, nekk ki nga xamante ne moom moo def xil xalifa man période am moom bi muy ñëw fekk na nit ñi soxla ñu bari soxla ñu leen jox azaka waaye moom ba mu yoree xilaafa gi ci diggante deux ans yooyu maanaam quatre-vingt-dix-neuvième année ci la yor xilaafa gi cent unième année ci la génn àdduna ci diggante bi moom moo tax ñu commencé bind téere xadiis yi benn mooy loolu mooy ci domaine xam-xam ci li nga xamante ne moom moo aju ci domaine euh, euh, ci ci ci domaine alal maanaam économie bi da nga gisoon jamono moom bi muy jël xilaafa gi nit ñi commencé war a ñoo nekk ci ndóol mais moom bi mu jëlee xilaafa gi ci biir biir ans yooyu ci la redresser économie bi ba nga xamante ne ci réewu l'islam yi nit ñi buñ bëggoon a joxe azaka duñ am kuñ ko jox maanaam loolu mooy ci wàllu économie ci wàllu maandute maanaam mooy côté justice ci la tegaatee maanaam mboolem yi mbokkam yi doon def te jaaduwul yëpp ci la ko redresser waat dañ gis ne l'islam moom maanaam njubal l'islam bi taxaw maanaam lépp lii yéeme mooy ci ñaari at la def wala matu ko maanaam ci la liggéey loolu yëpp voilà te euh, euh, awliya yu mag yi dañuy wax ne moom dafa am ñaar yu mu boole woon moo nekkoon xalifa bi ci wàllu zahir nekk en même temps xalifa yàlla ci kaw suuf nekk ci wàllu baatin moo nekkoon xut bu jamono tamit maanaam loolu xeetu ñooñu nga xamante ne yàlla da leen a jox xilaafa gi ci zahir ba pare en même temps ci baatin ñu yor xilaafa gi ba noppi ah ba noppi moo moom tamit moo nekkoon borom xam-xam bu mag bi moo imam Ahmad moo tax imam Ahmad rahimahullah ne xamuma kenn ci taabi yi mooy ndongoy sahaaba yi radiyallahu anhu koo xam ne waxam day nekk lay argument moom kese buñ ne ah Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu wax na nangam ñu ne argument la moom rek laa ci xam keneen ku dul moom waxam du argument dañ naan xalaatam la wax Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu ginnaaw saxaaba yi moom dong am loolu maanaam nga gis euh, ni nga xamante ne loolu la euh, euh, nekke koo xam ne vraiment commande la koo xam ne mais commande radiyallahu anhu dégg nga am na ñu koy wax xaal xaamisul xulafa maanaam juróomeelu xalifa yi dégg nga mu nga xamante ne naa am amoon na maanaam li nga xamante ne ndax dafa dafa amoon mahdawiyya googu mm-hmm. maanaam bokk ci xulafaa ar-raashidun al-mahdiyuun yi mm-hmm. ñi nga xam ne yàlla da na a teg ñu nekk ay xalifa ba pare lu ñu teg lu ñu wax lu ñu doxal noonu yàlla moo leen inspiré mm-hmm. maanaam ñoom ci inspiration yàlla la ñuy doxe ñooñu ñooy mahdawi yi ñooy mahdi yi ñooy mahdi yu ne moo tax mahdi dañoo bëri moo tax imaam moo tax xulafaa raashidun mu ne al-mahdiyuuna ndax mahdi dañoo bari mooy ku yàlla di gindi di orienté inspiré la mm-hmm. mooy un divin mm-hmm. koo xamante ne yàlla moo ko inspiré ci lépp lu muy wax ak lépp lu muy def nu muy doxale mm-hmm. voilà ñeenti xulafaa yi man ndax ndax nit mën nga nekk mahdi te du bokk ci xulafaa yi du bokk ci xulafaa yi mais bu bokkee ci xulafa yi nekk mahdi yor maqaama mahdi looloo tax mahdiyul muntazar mooy mahdi ba ñuy xaar loolu moo différencier entre mahdi boobu ak yeneen mahdi yi moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom mahdi la bokk na ci turam yi Muhammad al mahdi daa bokk ci turu yu turu yenn yu bëri yi sallallahu alayhi wasallam xulafa ur-rashiduna yi ñeent ñi ñoom mahdiyuna lañ keneen juróomeel te yoroon maka te yoroon xilaafa gi mooy Omar ibn Abd Aziz radiyallahu anhu moom Mahdi la waaye loolu taxul mu gën ku mel ni Seydina Muawiya radiyallahu anhu bii maamam nga xamante ne mhm. Seydina Muawiya moom mhm. ah, saxaaba la radiyallahu anhu mhm. te benn xare bu mu ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare ko moo gën junni Omar ibn Abdul radiyallahu anhu maanaam loolu fokk mu leer voilà dégg moo tax ma xaama ma déggo gisoo moo tax euh, euh, cheikh cheikh cheikh ku mel ne Cheikh Omar radiyallahu anhu ne yor moom moom mahdi la waaye du ma mahdi al muntazar da man may man mahdi la may mahdi bi maanaam mooy mahdi la maxaama bi laame mais du al mahdiyul muntazar ndax al mahdiyul muntazar dana ñëw mujj jamono kooku moom yegg seegul voilà yaa ngi dégg dégg nga mu ne kon euh, dóor leen ci alimam mu ne mu ne mu ne moom mu ne ne na ne Umar Aziz radiyallahu anhu maanaam lii nga xamante ne moom lay nettali mu ne axara dafa yéexe as-salaata julli yawman bés euh, ngir ne moom ay mbokkam noonu lañ daan def dañ daan yéexe julli gi yéex dañ daan yéexee julli maanaam loolu tamit benn xew-xew la bu amoon jamonoy eh, Banu Umayya seen xilaafa gi mhm. dañoo mujjoon a dem ba eh, julli dañ ko daan yéexee ci waxtoom dañ daan toog julli jot ñu toog comme al-Amash wax rahimahullah nee na ñun sax dañ daan toog nekk ci biir jumaa ji jàkke ji toog imam bi xutba jumaa ba tàkkusaan jot te duñ ñeme duñu ñeme eh, def lu dul boobu dañuy julli ci suñu xew quoi naan mais duñ ñemee jóg kenn ñemewu ko ci mhm. parce que tamit daf ci amoon ñoo xam ne euh, xam nga ak buur yi dañ leen di tax maanaam dañuy décentraliser comme ni ko ñëpp xamee rek bu day am bu euh, buur bu mag bi mu am ay buur yu mu teg seneen mhm. mais euh, da bari woon ñu ñoo xamante ne mhm. dañuy lay faagaagal ci lu gaaw voilà ñu wax dara nga wax sa xalaat weddi woo de da ngaa wax sa xalaat keneen dañ ciy tuur sa bët voilà mën nañ cee tuur sa bët gis nga moo tax injustice yooyu yëpp Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu bi mu ñëwee daf koo tegaat lépp rétablir ak mi justice bi mais totalement maanaam li mu liggéey moo bari ci temps bu gàtt maanaam ci lu matul deux ans hmm. quand même loolu loolu bu loolu rek miracle la en hmm. <laughs> loolu rek karama la voilà moo tax euh, euh, moo tax ñun moom la du soxla maanaam léeg-léeg sax ñu yaakaar ne xëy na moom sax bu ñëwoon problème maanaam mën naa bañ a régler problème bi xanaa Sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moom bu ñëwoon mën naa régler suñu problème bi mais te daal ko gis insha ci kanam ci ci am na xadis bu ko wax ci kanam maanaam problème yi ñuy dund ñoom jullit ñi jamono ji ya maanaam Sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moom mën na ñëw régler ko ginnaaw loolu imaamul Mahdi muntazar mm-hmm. radiyallahu anhu voilà mais sinon euh, lu jamono ji gën di dem day day année de maanaam pire ah. hmm. voilà dinañ di jékki-jékki mel ni luy waaj a redresser wu benn jamono ci yenn jotaay yenn bërëb yi euh, yi dañuy jëlaat euh, affaire bi continuer ah hmm. dégg mu ne kon moom dafa doon léegi moom mu yéexee julli gi nag benn bés moo tax loolu moo lay wan ne nekkutoon aadam maanaam daf ko yéexee bés. fa daxala mu daal di dugg alayhi ci moom uh, a ibn Zubayr radiyallahu maanaam lii nga xamante ne moom la imam az-Zuhri nettali waxul maanaam moom uh, fekke da koo fekke lu tax parce que imam az-Zuhri uh, rahimahullah dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne dañ daan ànd ak Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu mu di leen laaj ay xalaatam ci maanaam rawatina bi nga xamante ne fuqaha u sab'a ay nekkatuñ fi woon rawatina boobu mais ndax mais boobu moom bi muy nettali lii boobu xale la woon na mu daal di dugg ci paler royal mais sëriñ bi imam az-Zuhri ki mu fréquenté mooy xam nga ki nga doon wax keroog nee na euh, euh, sayyidna Muawiya radiyallahu anhu yi mu soloo nangam euh, hadith yëpp comme Zuhri imam az-Zuhri moo leen soloo kon baaxul mais xam ngeen foofu non seulement ñàkk amulum xel mais maanaam ak yaar di ko gu metti moo ko dugg ñàkk xel gi nag li indi leen rek la mooy ne euh, euh, imam maanaam xoolal ku mel ni Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu am nga xam ne moom moom mënta weddi màggaayam keneen ku dul moom du weddi màggaayam ànd ak loolu yëpp Seydina maanaam imam Az-Zuhri rahimahullah maanaam ñoom la doon fréquenté fuqaha as-sab'a yi doon te moom mooy xaafis bi gën a ci jamono imaamu Maalik moom la wóolu mu nekk sëriñam bu mag léegi lan ngeen bëgg ci kooku nan nga mën a tuumaalee ku mel noonu ba pare boo xoolee eh, eh, Muwatta boo xoolee su seetlu ngeen bëri mee naan Maalik nee na nee na Ibn Shihab nee na Muwatta boo xoolee lu ci bëri bëri bëri xaaj bu rëy imam az moo leen solo waaw mais léegi bu fekkente ne imam Az-Zuhri moom nga weddi ne moom nga dute ci ay waxam sëriñ bi kon nan ngay lijjantee eh, eh, kon maanaam Muwatta daal baaxul kon mm-hmm. léegi léegi Muwatta baaxul eh, Sahihul Bukhari baaxul parce que imam Zuhri moo def lii mais yaa subhaanallah maanaam kañ lañu ñu commencé dal xattaa ci kaw imam Az-Zuhri rahimahullah maanaam naka la nit mën a yeggee ci mbeewte ak ñàkk ak ñàkk ak yar ba maanaam di dal ci kaw imam Az-Zuhri rahimahullah maanaam naka. lépp ngir par parloo ak bànneex ñooñu ñun dañoo mooy moo tax nitu biddaa yi ñu tuddee ahlul ahwa maanaam nitu bànneex yi nit ñoo xam ne seen passion rek la ñu topp parce que bëgguñu Sayyidna Muawiya radiyallahu anhu pour daaneel ko lépp lu mu wax lépp lu ñu ñu màbbal ko parce que am nañ ku ñu bañ ci ñi daan ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam a ak ngërëmam ak màggaayam radiyallahu anhu dégg nga mu ne kon imam az-Zuhri imam mu dafa dugg kon maanaam euh, ne moo tax moom dafa fekkee woon xew-xew bi loolu moom moo tax maanaam boobu moom dafa gënoon a nekk gone moo tax mu fa daxala mu dugg ci moom hmm? alayhi ci moom Urwa ibn Zubayr mooy al mooy sayyidina Urwa ibn Zubayr ibn asad asadi radiyallahu ta'ala anhuma Euh, mooy doomu Seydina Urwa ibn Umar mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna vingt-quatrième année bi ci xilaafa ngallu xilaafa Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu moom ay hadiisam mu ne fa axbarahu mu xabaare ko maanaam gi gis ne kon loolu bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ne euh, dem di seeti ji buur yi ak di dem nekk ci kuuru buur yi di nekk di leen conseiller lu baax loola loola lu baaxul te lu gërëmu la maanaam dem di ànd maanaam mais mais ci condition que yaa ngi dugg ci ñoom ngir jariñ leen beneen bi ci des moom mooy buur bi gën ci buur yi mooy buur bi nga xamante ne borom xam-xam yee ko naa comme Seydina Abdul Aziz radiyallahu anhu moo tax fuqaha as-sab'a yi ñoom la daan consulter saa yu naree def dara ànd ak ne jamonoom kenn ëpp ko ci woon xam-xam mm-hmm. waaw dégg moo tax mu ne fa axbarahu mu xabaare ko anna al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala maanaam ki ko xabaare moom mooy waaw sayyidina Urwata ibn Zubayr radiyallahu anhu maanaam mu ne ko oh, euh, sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu wa alihi wa sallam comme niñ ko euh, gise woon nga ne ci sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la bokkoon ba noppi yeneen moom euh, moom moo solo xadis maanaam daan ànd ak moom ci di ko sottil di ko waajalal njàppam ak yu mel noonu te sayyidna euh, Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu gannaaw ga ci la dem kuufa nekk fa kilifa ñu bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñooy wulaati ah euh, ba nga xamante ne nekkoon na fa moo nekkoon amir bi foofa ba mu fa jógee ci la Seydina Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala amir bi mais moom Seydina Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mi ngi génn àdduna fekk mi ngi am soixante-dix ans radiyallahu ta'ala euh, ci ñaar sahih am na ci douze hadith imam al-Bukhari y wéetoo ci benn hadith imam Muslim wéetoo ci ñaari hadith ci hadith Seydina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu mu ne euh, axbara axara ne dafa yéexe moom tamit as-salaata julli yawman bés maanaam moom it dafa yéexe woon julli bés dégg nga woowu woote moom bil Iraq ma nga woon Iraq maanaam fa mu nekkoon nag Iraq am na ci raet ne mel ci Kuufa la maanaam ndax mbir ma xewe te sax moom Iraq foofu Kuufa fa nekkoon ci kilifteef ko mu ne fa daxala mu daal di dugg alayhi ci Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu muy al-Badri mooy Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu ta'ala mi ngi tuddoon Uqbata ibn Amr ah ibn e, Sa'laba ibn Amr ibn Asira ibn Asira e, ibn Atiya al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu an-Najjari maanaam moom mi nga xamante ne mooy Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu mu ngi génn àdduna 39e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi e, wa sallam borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute ci. Eh, ndax fekke na Badar waaw wala déet waaye li nga xamante ne wax nañ ko tamit te mu leer moom mooy ne moom dëkkoon na Badar moo tax ñu naan ko al Badri radiyallahu ta'ala anhu waaye eh, loolu moo tax ñu naan ko al Badri maanaam ngir ne dafa dëkkoon Badar ca teen ba ca wetu teen ba maanaam dëkk booba am maa nag ñi nga xamante ne moom mooy ndax fekke na Badar wala déet mbooloo ci borom xam-xam yi lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi eh, dañoo weddi ne fekkiwu ko waaye ku mel ne imam Ibn Shihab az Euh, euh, euh, imam imam ibn Ishaq mooy Muhammad ibn Ishaq borom Maghazi bi ak ku mel ni imam al-Bukhari ak ku mel ni imam al-Hakam ibn Utba ñoom ñii ak ak seede nañ ne fekke na Badar moo tax am maanaam bi borom xam-xam yi rahmatullah wuutee ndax fekke na Badar wala déet parce que ñu bari dañ dogu ci ne fekkewul Badar ndax loolu moom mooy majorité bi dañ doon wax naan daf doon jooy lu bari eh, mu fekk mu fekk badar bi mu parce que moom dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy aqabatul ula mm-hmm. wala boog aqabatul saniya soixante-dix personnes yooyu tase woon ak yenente bi sallallahu alayhi mm-hmm. euh, ñaari jigéen mm-hmm. ñu dem di jaayante ak moom moom mooy këti gënoon mooy këti gënoon a moom mooy këti gënoon a ndaw mais ñooñu nga xamante ne moom euh, moo tax moom jamonoy Badar fekk na ko fi ndax fekkee na ko wala fekkiwu ko loolu la borom ko yi wuute rahmatullah moo tax ñu mel al-Hafiz Ibn Abdul Barr ñu mel moom az-Zahabi rahmatullah ñoom dañoo ni dañoo dëgg ci ne non moom fekki wu doon Badar loolu tax mu ko doon jooy di ko méttilu di ko méttilu ba ñu tuddee ko al-Badri maanaam <laughs> Abu Mas'ud al mais ñi ma la wax nii ku mel moom ñi nga xam ne ñooy waa Madina yi ah rahmatullah alayhim ñoom dañoo kii moo tax dañuy wax ne waa Medina comme ñoo gën a xam mbir moom moo tax ak ñoom imam al-Bukhari imam Bukhari ba dëggal ko dëgëral ko loolu moom mooy ne saa yi kii moom moom mooy <laughs> fekkee na ko <laughs> ah, mooy fekkee na ba ba daal rahmatullahu taala li xam ne moom lañ soloo ci moom ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy cent deux hadith yi nga xamante ne imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci juróom-ñeent imam al-Bukhari wéetoo ci benn hadith imam Muslim wéetoo ci juróom ñaari hadis ci hadis sayyidina Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu fa qaala mu ne maanaam moom dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy fuqaha u sahaaba yi radiyallahu anhu seen borom fiqh yu mag mu ne fa qaala mu ne ko maanaam moo tax mu dugg fee moom xam na acte bi mu ne ko maa haaza lii mooy lan yaa Mughira yow moom Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu moom tamit dafa nekkoon waxoon nañ la ko ne la moo nekkoon amir bi ci Kufa moom ba mu yéexee julli gi moom itam euh, te julli gi julli tàkkusaan la woon maanaam euh, niki bu sayyidna Umar euh, ibn Abdul Aziz bi tamit radiyallahu anhu bi mu ko yéexee waaye yéexee gi nag yéegul ba daf ko yóbbu ba ba jant bi sobe maanaam dañ ko yóbbu ba jant bi waaj a so maanaam loolu lañ ko def ba jant bi waaj a so ñu ne ko mais mu ne ko mu ne ko lii mooy lan yaa Mughira yow li ngay def nii mooy lan maanaam mooy ne da koy ngir ne euh, te loolu mooy xaalu képp koo xamante ne xolam dafa aju ci borom bi subhaanahu ngir ne julli day rëy ci moom ba nga xamante ne bu gisee ku julliwul doo julli waxtu wi waaja dem day tiit moom ci jëmbi boppam moom euh, xelam du dal bu demee ba nga xam ne waxtu day waaj jeex maanaam moom te gis ne waaj a julleegul maanaam moom day mel ni ku nekk ci situation bi xelam moom ci boppam di tiit tiitaange gu rëy moo tax mu waxe ko nii ma haza lii mooy lan yaa Mughira alaysa xanaa du xat dëgg-dëgg alimta xam nga ne am na ci yeneen riwaay mooy xat alimta xam nga kat ne maanaam mooy ne kon imam Sayyidna Mughira radiyallahu anhu li mu wax moom xamoon na ko mais xëy na ko fàtte wala boog mu waxee ko ko noonu ngir wax ko ne ko mais xanaa xamoo woon ne maanaam ngir wax ko ne ko lii ma lay wax da nga koo war a jàng mais da nga koo war a xam nag léegi parce que lu toll nii ci diine kenn waru ko réere rawatina ku mel ni yow maanaam loolu tamit maanaam wax ji loolu ñaar yooyu yëpp lay wund waaye kom am na ci riwaaya boo xam daf ne qad alimta yow xam nga mm. mooy ne moom kon xamoon na waaye kon amaan na da koo fàtte woon sinon doonu ko woon def mm. ndax yeneen bi saa xam daf ne julli naafiq yi mooy loolu mm. mu ne hada salaatul julli naafiq yi mooy lan mu ne dañuy bàyyi di toog nekk ci waxtaan wi naaka waxtaan waxtaan nee na ba jant bi ron jant bi ron commencé xonk maanaam gis nga jant bi ni ni muy mel hmm. bu demee ba ron nga xam ne day xonq cóor léegi nga xam ne léegi tey maanaam boo ci teg deux muy dugg hmm. xam nga muy dugg ni muy gaawee boo ci teg deux minutes muy dugg rek nee na fa qaama fa naqara arba'an maanaam mu daal di jóg rek daal def comme ni ginaar yi di def ñeenti rakka cof maanaam rek di def ñeenti rakka yu gaaw pour pour bañ waxtu wi génn mu ne lool mooy jullit naafiq yi maanaam dañuy toog di xaar nekk ci waxtu wi jot ñu nekk ci yeneen voilà di naan ataaya di kaf di ree ba gis ne eh waxtu waa ngi waaj a dugg ci waaj eh, waxtu waa ngi waaj a jeex rek ñu daal di jóg daal di koy dóor ñeent yu gaaw gaaw <laughs> dégg nga voilà loolu nag la ko doon bañal ne ko xanaa xamoon nga loolu voilà et xam nga tamit lii ma a wax dégg nga mooy anna Jibril alayhi salaam en fait hadith moom la ñu tuddee hadithu imaamati Jibril hadithu julli maanaam imaama bi Jibril nekk Seydina Jibril alayhi salaam nekk imaam ci Yonent bi sallallahu alayhi wa mu daan ne ah mu ne ko mu ne xam nga ne Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam sallallahu alayhi wa sallam xam Seydina Jibril ndax malaaka yi bu leen tuddee dañuy wax sallallahu alayhi loolu nag farata maanaam wala boog waajib la maanaam ci yenent yi alayhi malaaka yi ñu wax la sallallahu wala wasallam wala alayhi salatu wassalam wala alayhi salaam yu mel noonu bu fekkente ne sahaaba yi la radiyallahu anhum wala yu wala rahmatullah wala bu dee borom xam-xam yi la noonu rahmatullah wala maanaam ak ñu génn julli rek ñu baax ñi wala rahmatullah wala radiyallahu anhu wala yu mel noonu mais li gën mooy radiyallahu anhu beral ko sahaaba yi ñi ci def ñuy wax rahmatullah maanaam ñi génn àdduna ñeneen ñi ci def nag ngay hafizahullah ayyadahullah nasarahullah wala yu mel noonu hmm. raahullah hmm. maanaam xeet yooyu maanaam yàlla ko yàlla sàmm na ko yàlla wattu yàlla ko yàlla ak yu mel noonu hmm. loolu mooy li ci ñooñu ci ñooñu donte benn bu ci nekk mën nañ koo waxal ñeneen ñi ba mu def sallallahu alayhi wasallam boobu moom yeneen yi ñoo ko moom ak malaaka yi dégg nga maanaam mu ne euh, fa salla mu ne mu ne moom sayyidina Jibril sallallahu alayhi wasallam nazala wàcc na maanaam mooy dafa wàcc te bis bii mooy bi nga xam ne laylatul isra te ëllëg sa mm-hmm. maanaam nga gis ne kitaabu salaa hadith bi mu ko ubbee mooy hadithu laylatul isra bi mm-hmm. bii tamit hadith bi mu ko ubbee mooy ëllëgu laylatul isra mm-hmm. waaw maanaam mooy nagal dafa wàcc fa salla mu julli mu ne fa salla mu julli tamit rasulullah ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam maanaam lii hadith bi lii mujmal la hadith bi la ñu mujmal la ni mu ñëwee ci hadith sayyidina Jaabir radiyallahu loolu moom moo nekk mu bayyan mujmal mooy lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu tënk wax la joo xam ne dañ koo tënk ngir ne ki ñuy waxal xam ne li ñuy wax ba pare amma hadith Seydina Jaabir radiyallahu anhu moom moo différencier ne ñaari yoon la yu Seydina Jibril ñëw mhm. ak sax maanaam dafa ñëw ci bis bi njëkk bi mhm. beneen bis bi mu ñëwaat maanaam bis bu njëkk bi dafa julli julli fi waxtu yi tàmbalee mhm. ñaareelu bés bi mu ñëw julli fi waxtu yi jeexe ba pare daan ni maa bayna haadayni salaa diggante ñaar yii maanaam ñaari ore ñaari heure yi ma julli benn bu ci nekk waxtoom loolu mooy waxtu julli yi maanaam euh, mu ne kon nag fa salla dafa julli moom fa salla mu daal di julli rasulullah ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy ne kon yenente bi yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, boo tax boroxoxoy yi nga xam ne fa salla maanaam mu daal di julli maanaam moo tax ñu wute ci am na ñuy wax ne ah lii de wane ne yeneen bi sa Seydina Jibril sax daa julli ba noppi mm-hmm. toog dem toog yi yeneen bi sa sax ñëw def reproduire exactement moom ni mu jullee mm-hmm. loolu mooy benn mm-hmm. waaye li nga xamante ne mooy tekk la am na bi ne wa salla maanaam ne euh, ne ne fa bi wa lay tekki rek mooy dafa julli yéeg Seydina Jibril julli te bokk na ci lii dëgëral loolu moom mooy ni mu nekkee ci sunan imam an-Nasa'i rahimahullah ci beneen riwaaya riwaaya imam an-Nasa'i daf ne fa salla an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa salla ma'ahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam julli ak moom maanaam nga gis ne kon dafa julli ak moom léegi nag bu boobaa lii daf ñu yóbbu ci beneen mas'ala moom mooy ndax mooy mas'alatul euh, salaatul mutanaffil maanaam salaatul muftarid xalfal mutanaffil mm-hmm. maanaam ki nga xam ne day julli farata ci ginnaaw kuy julli naafila loolu tax mu ne ndax sayyidina Jibril alayhi salaam moom malaaka la julli yi waru yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom julli gi war war na ko ah, léegi nag bu boobaa ah, kon julli ki nga xam ne moom la sayyidina yeneen bi sallallahu julli di koy ginnaaw si eh, sayyidina Jibril alayhi salaam loolu day tekkale ne kon nit kii naafi la mën naa jiite julli ki nga xamante ne day sax day julli julli farata ah, haqiqatan xadis bii du ko tegtale hmm. mais bu ñu xoolee xadis yii dañuy gis ne loolu lu dëgër la euh, al imam ibnu al arabi rahimahullah moom ci xadis bii la ko tegtaloowee hmm. bi muy sharh muwatta bu imam malik al aqabas fi sharh muwatta malik ibnu anas hmm. euh, rahimahullah mais euh, bu ñu xoolee ne lii muy julli lii muy lii lii ne ne ne xadis bi xaqiqatan du ko tegtale lu tax parce que possibilités yi ñoo bari possibilité dafa bëri possibilité bu njëkk bi mooy la mooy ne Seydina Jibril alayhi salaam comme que dañ ko yónni ngir mu jàngal yeneen ci saa nan la ñuy jullee waxtu yi ak waxtu yi yëpp naka la day nekk farata ci loolu mooy njëkk bi kon bu boobaa loolu dootul nekkati euh, kii ba lay beneen possibilité bi mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñaari julli yooyu nekkutoon farata ci moom. Mm-hmm. lu tax parce que dañ ko doon jàngal naka la gannaaw bañ ko jàngalee ba pare ci lay nekk farata. loolu mën naa nekk beneen possibilité comme que mbir yooyu yëpp mi ngi ci nag mooy ad-dalil idha tatarraqa alayhi al-ihtimal daxala fihi al-ijmal wa batala bihi al-istidlal dalil boo gis su fekkente ne dafa dafa commencé am ay ay ay ay ay supposition yu bari rek day daal di commencé lëmu maanaam inconcision da ci dugg te bu ci inconcision duggee nga mën koo utiliser comme argument day daal di yàqu Mhm. voilà fii moo tax dalil bi lii du du vrai dalil bi mais dalil vrai yi nag mooy comme hadith Seydina Mu'adh bi radiyallahu anhu nga xam ne euh, ak yeneen hadith yi gisoon nañ ko ci kitaabul ilm nga xamante ne waa ji day julli day ñëw julli jiite gaa yi dem dem ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu mu mu mu jiite ko julli ba pare kon moom julli na ba pare mhm. léegi bu demee mu dem seen jàkka. di jiiti foofu imam mais comme ci yeneen bi la jógee saa xam day ànd ak xaal en fait boobu muy ànd ak <laughs> moo koy yóbbu ci muy tar ay Baqara Ali Imran ci julli bi bi jiite gaa yi ah <laughs> yeneen bi saa xam gaa yi ñëw boole yeneen bi saa xam daal di daal di daal di ko mais mais non woyofal leen yombal bu leen dàq nit ñi maanaam loolu. baax fu mu ne maanaam Seydina Muhammad radiyallahu anhu ab Fatta am na da ngay fitnaa laata yow léegi. maanaam loolu le fait que mu ne ko taril nangam ak te mu xamoon circonstance yi te yeneen bi sallallahu alayhi julli euh, te sayyidna maanaam te mu julli woon ba pare dem di julli jiwaat mooy ne kon loolu dalil la mooy ne dalil la ci ne kii naafi la mën naa jiiti julli kuy def farata loolu benn la loolu. Euh, xaqiqatan dalil yi vrai dalil vrai dalil yi dañuy tegtale loolu hmm. ne kii di naafila mën naa jiite kii def farat parce que innamal a'malu binniyati la hmm. wa innama la aju kenn ku ci nekk la nga yéene ngay hmm. ku nekk la nga yéene ngay am wa ma beneen bi ci def moom mooy euh, hadith bi euh, moom mooy layu fuqaha maliki rahmatullah ci li ñu tuddee salaatul muhaazaat hmm. salaatul muhaazaat mooy lan mooy damay julli ñun ñoo bokk di julleendoo mais bokkuñu li man bokkuñu li ñuy julli hmm. c'est-à-dire que yow boo sëggee man dinaa sëgg boo yëg jógee dinaa jóg maanaam man mbooloo mi rek laa àndal mais li ngay julli ak li muy julli duñ benn c'est-à-dire maanaam euh, royu ma ci imam bi dañuy tolloo la voilà julli tolloo la la bu boobaa ñoom liñ ko sàkkal mooy da ngay tari ay saar yu ndaw bu ko defee imam bi du la rëcc mais su ne allahu akbar nga wax allahu akbar su ne sami allahu liman hamida yow doo rabbana wa ka xamtu de sami allahu liman hamida ngay wax parce que yow royoo ci moom mais da ngay da ngay tolloo leen mbooloo mi mm-hmm. loolu nag dañ koy def su fekkente ne fuqaha Maliki rahmatullah dañ koy yoonal loolu su fekkente ne masalan imam bi dañ ne imam bi euh, kàccoor la dafa saay saay dafa kii wala nga xam ne masalan njàppam toj na mm-hmm. te boobu nekkee di wax naan saay imam bi seen imam bi njàppale daa toj yooyu fitna gi nga nar a indi ci dëkk bi <laughs> maanaam <laughs> problème gi nga fi nar a Eh, nga daal di bàyyi noonu rek yow nga julli muy julli nga tolloole sa julli yow nga julli sa julli ngeen nekk ci mbooloo ku ne ci mbooloo mi gis ne rek yow ngi julli mbooloo mm-hmm. alors que bopp yow yow kenn la mm-hmm. Mm-hmm. voilà yu la ci ci yu te même ak yu mel noonu moo tax il faut que ñu ñu ñu ñu tënk ko ci ci rek loo xamante ne masalan xam nga yàqu julli ci def mais pas que parce que waa ji say say parce que waa ji da ngaa gëm ne nitu bi daa la parce que parce que loolu ubbee buntu boobu buntu fitna bu rëy rëy ngi ubbi te loolu daan ci gën a ñëw insha allahu taala buñ ci tollee ci hadith sayyidina Abu Qatada bi radiyallahu taala anhu mu ne ko kon nag fa salla mu julli fa salla mu daal di julli rasulullah ndawal yàlla alayhi salaatu wa salaam nii la doon def baaraam yi fa salla mu julli mu julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ma topp salla mu julli waat fa salla mu julli rasulullah ndawal yàlla alayhi salaatu wa salaam su ma topp salla mu julli fa salla mu julli rasulullah ndawal yàlla alayhi salaatu wa salaam su ma topp salla mu julli fa salla mu julli rasulullah ndawal yàlla alayhi salaatu wa salaam su ma topp salla mu julli fa salla mu julli rasulullah ndawal yàlla alayhi salaatu wa salaam muy juróom yoon summa qaala topp mu ne bi haaza ci lii umirtu lañ ma digal maanaam wax ji mën naa nekk ni Seydina Jibril radiyallahu anhu alayhi salaatu wassalaam moo ne man lii lañ ma digal ah, maanaam ma jàngal la ko yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam mën na nekk ne li muy tekki mooy lii yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ne lii lañ ma digal man maanaam moom la ma naa Jibril alayhi salaam jàngal loolu tamit day wane ne sayyidina Jibril alayhi salaam mooy aminul wahyi comme ni nga xam ne noonu la ko Alxuraan waxe nazzalahu ala qalbika litakuna min al alamin min al munzirina bi lisanil arabiyyin mubin nazzala bihi ruhul amin ala qalbika ki koy wàcce mooy ruhul amin moo ko wàcce ci sa xol wahyu bi voilà moo tax moom moo ko wàcce ci xol yenente bi sallallahu alayhi wasallam mais sayyidina Jibril alayhi salaam alxuraan bi wàccul ci moom ci xolam moom ci xolu yenente bi la wàcc sallallahu alayhi wasallam moom dafa ànd ak moom parce que looloo gën a woyof mm-hmm. voilà te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kon moo ko mujjee téye mm-hmm. Seydina Jibril alayhi salaam moom mooy rek euh, conducteur bi mm-hmm. maanaam mooy ki ki ki ki ki ki ànd ak moom daa ànd moom wàcce ko ci yeneen bi sallallahu a wa alihi wa sallam mu ne bu ko defee nga maa mu nekk ci làkk arab bu leer bu ko defee nga Eh, nga mën na nekk ci ñuy waaraate ci làkk arab bu leer mu ne fa qaala mu wax Umar maanaam sayyidina Umar ibn Abd al-Aziz radiyallahu anhu wax lu Umar sayyidina Umar ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu anhu mu ko la mu li nga xamante ne tuhaddisu moom ngay nettali mhm. maanaam lii day tegtale ne eh, bu fekkente ne mbir dañ la koo waxte te wax ji lënt ci yow te mu maanaam bu boobaa nga daal di gën a leerlu ne mais li nga wax xoolaat nga ko bu baax maanaam loolu la ko wax est li nga wax xoolaat nga ko bu baax parce que lu ka parce que soit xamu ko woon wala mu xamoon ko mu fàtte ko maanaam dafa mel ni da ko doon dóoga dégg en fait moom mësta dégg lii ànd te loolu day bu dee loolu la day tegtale ñaar maanaam de toute façon ñaari mbir lay tegtale bu njëkk bi moom mooy ne Euh, ne boroom xam-xam mën naa riire loo xamante ne ci diine ji lu ñëpp di xam la xam ngeen ni na Jibril sam moo jàngal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam premier jour ne ko maanaam ne ko nii la ñu jullee maanaam ñëw définir euh, heure julli yi loolu moo ko jàng moo wan euh, loolu lu ñu bëree xam la mais Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu ak li muy màgg màgg xamu ko woon mhm. loolu mooy mi wane ne maam nit mën naa gën a màgg sax ci jamonoom réeri loo xamante ne masse populaire bi dañ koy xam mhm. loolu wàcciwul dara moo tax ñàkk xam mbir du ak gàcce du mhm. du problème xaw ma ko garawul xaw ma ko voilà xam naa leneen voilà dégg nga <laughs> te de toute façon li ma xam am na yu bari yoo xamante ne ñoom riir ñoom ñoom maam lu bari li ma xam comme li waykat ba rek fa qul liman yadda'i ilman wa ma'rifatan 'alimta shay'an wa ghabat 'anka ashya'u képp kuy woote woo xam-xam ak maarifa xaañ ne ràññee nee ko am na loo xam rek mais am na yu bëri yu la fàddu nekk kumpa ci kon euh, loolu garawul en fait du problème comme li imam Ibn Arabi li ko daloon radiyallahu anhu daloon na ko bi géej gi rëngi rëngi rëngi di samara samara mu ne mu ne mu ne géej gi dalal parce que géej ni yow nekk ci sa kaw ndax comme géej la waaye xam géej la comme yow waaye géeju xam-xam la rek géej gi ne teg am ca mujj ci génnee ne ko man la waa géej yëpp yónni dañ doon xaar rek ku am xam-xam pour ñu mën ko questionner <laughs> mu ne waaw mu ne ko Euh, bu ñëw nit ki bu fekkente ne jëkkër jëkkëram jigéen ji jëkkëram dañ koo masxu maanaam dañ koo soppi mm-hmm. masxu mooy dañ koo soppi daa xam maanaam dañ nekkatul nit ñu soppi ko mu nekk leneen mm-hmm. léegi jabar ji dafay ténj wala dafay jël euh, euh, day jël jàpp idda <laughs> masala boobu mustu woon a ñëw ci xelam mu toog jaaxle loolu la ko ma mun ah kon kon doo baraw xam-xam kon doo géeju xam-xam kon da ngay nangoo ñu jàngal la yaa ngi léegi man man man jàngal la mu ne ko waa baax na maa ngi lay dégg mu ne ko tout dépend ci lañ soppi bu dee dañ koo soppi luy dund. Mm-hmm. mel ne ku ñu fate mm-hmm. boobaa day jàpp bu dee dañ koo soppi loo ne dundul comme xeer wala garab bu boobaa day daal mel ne ku dee mm-hmm. mu nekk du ci luy ni feeñ. waaw moom Seydina Hasan al-Basri radiyallahu anhu ak ni muy màgg màgg eh, eh, eh, di maanaam ne li bi muy génn laa laata muy génn àdduna te xam ngeen borom maanaam ni mu tolloon ci xam-xam laata muy génn àdduna benn dafa ñëw ne laaj leen loo leen laaj ma tontu leen am benn waaye jo maanaam koo xamante ne benn xale bu taw yéeg ñëw jóg mais ànd ak xale bi euh, ki yëpp la am maanaam xeetu handicap yëpp la dajale ci jëmm ji jóg ne ko man dafa am lu ma doon laaj rek mu ne ko waaw mu ne ko ndax weñ am na yàq xelam mësta dem ci loolu mu tiit ba xam ci feebar boobu ñetti fan après ci la génnee àdduna mais ñooñ bokkuñu ñun nga xamante ne moom la naan c'est kii dóor na ma xol rek mu jeex déedéet ñoom dañoo gis ne yàlla moo leen waar. waaw waaw waaw wala ñuy jéem voilà <laughs> mu ngoog <laughs> dégg nga loolu dañ ci xamee ne maanaam nit ki lu mu rëy rëy xam-xam mën naa am lu mu réer beneen bi ci def mooy ne nit ki mën naa rëy xam-xam am lu mu xamoon ba pare fàtte ko. mu ne ko kon nag na nga ne xool li ngay nettali mu ne ko xoola mu ne wa aw an na it maanaam ndax ne li wér mooy ne Jibril sayyidina Jibril alayhi salatu wasallam huwa moom mooy ki nga xam ne aqaama moo taxawalal li rasulillahi ñeel la wala yàlla sallallahu alayhi wasallam waxtu salaatu waxtu julli moo ko ne kazalika nii Bashir ibn Abi Mas'ud mooy Bashir ibn Abi Mas'ud euh, te Seydina Abu Mas'ud moom mooy al-Badri badar ma Uqbata ibn Amr al-Badri euh, radiyallahu ta'ala anhu euh, moom ci taabi'i la bokk ci juróomeelu tabaqa bi ci la bokk radiyallahu anhu mu ne yuhaddis moo doon nettali nii an abihi jóge ci baayam mm-hmm. ah déet bokk ci juróom-ñeelu bi parce que moom am na sax ñuy wax ne am gis na yenente bi sallallahu alayhi wasallam voilà mais dafa dafa voilà gis na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax juróomeelu tabaqa bi mooy ñu mel ni ñoom imam az-Zuhri mu ne nii qaala la doon wax ne Urwa Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu mu ne wala kat dëgg-dëgg haddasat nii nettal na ma Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam habibata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam as-siddiqatu bintu siddiqatu at-tayyibatu bintu at-tayyib radiyallahu anha anhuma mm. génn adduna cinquante-huitième année Seydina Abu a génn jullee ko mm. radiyallahu ta'ala anhu man ñu rob ko ca Baqiya mooy borom gëneel yu mag yi ak jaloore yu kawe yi mm. hadith mi ñu ngi ci kutubu sitta comme nii nga xam ne ñoom lañ tudd ñëpp euh, imam al-Bukhari imam Muslim euh, dëppoo nañ ci cent soixante-quatorze imam al-Bukhari wéetoo ci cinquante-quatre imam Muslim mu nekk deux mille deux cent dix hadith comme ni xam ne noonu la ko imam az-Zahabi Eh, ne lim na ko ci li nga xamante ne moom mooy musnad Baqi ibn Makhlad rahimahullahu ta'ala anna rasulullah ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yusalli daan julli al asr julli tàkkusaan mm-hmm. wal fekk wal shamsu fekk na jant bi fii hujratiha ci néegam mm-hmm. maanaam qabla an tazhar lu jiitu muy noot maanaam lu jiitu maanaam mooy ker gi di noot mm-hmm. ker gi di feeñ maanaam Euh, jant bi avant avant ker avant muy wàcc ba nga xamante ne léegi euh, miir bi day nekk miir boo xamante ne léegi ker gi day day day am ker gu ngand ba nga xamante ne dañ ci mën di kerloo mu daal di noot carrément nga xamante ne miir bi mooy noot jant bi ngir ne ker gi daf fii ne mhm. avant loola di xew la yenn bi saa xam daan julli sàkku sax mhm. maanaam mooy dafa daan teel a julli mhm. Seydina Urwa ibn Zubayr nag radiyallahu anhu maanaam dafa nettali lii parce que laaj bu njëkk bi mooy Hasan Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu li mu wax nii euh, moom ndax nan la ko xamee parce que xam nga sayyidina Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu moom waa Madina la te xew-xew bi ma nga xewe woon Makka kon nu ko xamee loolu euh, yeneen am na ci riwaay yu ñëw ne daf ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ma nettali mm-hmm. loolu mooy wane ne kon da koo dégg ci yeneen bi sallallahu alayhi loolu benn la ñaareel bi ci mooy lu tax Seydina Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu net ne wax na Sayyidat Aisha moom moom moo wax lii mooy ne euh, lii day tegtale ne maanaam ngir gën a dëgëral mbir mi la maanaam ngir comme mbir bi julli tàkkusaan la concerné woon muy gën a préciser waxtu tàkkusaan yi waxtu wi ci boppam loolu tax mu jëfandikoo hadith Sayyidat Aisha bi radiyallahu anha waaye ci même càllale gi la ci même la gi la euh, ñetteelu mbir bi Euh, mooy ne lii dañ ciy xame ni xadis boo xamante ne moom la ñuy layee mooy bu jox ko lool mhm. xadis boo xam ne dafa dog duñ ci duñ ko layee moo tax euh, Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu daal di wax ne royee xoolal bu baax na ngay wax voilà parce que mbir ma xewee kuufa mbir mi kuufa a xewee mhm. moom nu mu def moom Seydina Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu nga xam ne moom waa Madina la nu mu def ba xam lii moo tax mu ne nii moo tax mu ne ko ngir mu lay loolu mu ne ko noonu la ko Bashir ibn Abi Mas'ud doon nettali di ko jëlee ci baayam mbir ma daal di jokkaloo maam nga gis ne kon tabi'i yi euh, euh, dañuy nettali léeg-léeg mbir jële ko ci ay saxaaba yu ñu gisul radiyallahu wala ci yenente bi sallallahu fekk ne ñoom am nañu euh, kii bi càllale gu jokkaloo lool loolu moom moo tax hadithu mursal Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha kii mooy mooy ay a'immatu salaata doon ko jëfandikoo imam Abu Hanifa imam Malik ak imam Ahmad ibn Hanbal daan ko jëfandikoo imam Shafi'i moom moo ko bañ ba pare wutal ko ay dëxal maanaam ne ah pour mursal bi ñu mën koo nangu kat foog nangam ak nangam loolu moo tax borom moom hadith yi finalement ñu jàpp li imam Shafi'i wax bàyyi li yeneen ñetti imam yi doon wax rahmatullah ngir lu gën a dëgër lii bokk na ci lii layal xadis bi ñuy sukkandikoo di ko layee mooy xadis bi nga xamante ne dafa jokkaloo maanaam le fait que Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu ak xam ne kan mooy Seydina Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu ci ni mu ragalee yàlla ci ni mu baaxee et cetera ak ni ñu ko xamee woon ak mi ànd ak loolu yëpp nee na ko xoolal bu baax ni nga wax est-ce que xew na mu ne ko waaw xew na càllale gi lii mooy wane nit xew na mooy man Bashir ibn Abi Mas'ud moo ko nekkal jëlee ko ci baayam baayam taseeg Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu sayyidina Mughira ibn Shu'ba daal def xew-xew bii mbir am te baayam boobu ni mu ko xamee mooy ne yeneen bi ko ko nettali sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs sama tanta na ko wax wax na ma ko man nii ne ma mbir mi nii la demee yeneen bi saa bii la daan julli maanaam loolu mooy waneem tamit borom xam-xam day war di man di leeral mbir mi maanaam warta yam rek ci ne déggee leen ko nii te bàyyi noonu maanaam day war di leeral mbir mi su fekkente ne nit ñi dañu am lënt-lënt ci yenn mbir yi euh, hadith bi kon waxoon nañ leen mooy euh, imam Malik solo na ko rahimahullah ci Muwatta te mooy premier hadith bi imam al-Bukhari rahimahullah nu ko indi waa hadith numéro 544 546 3103 3201 ak 4007 imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala ci 610 ak 611 la leen la leen indi maanaam comme fii ñun niñ ko gisee fi mu nekk 621 622 mm-hmm. ah imaam at-Tirmidhi imaam Abu Dawud euh, rahimahullahu ta'ala indi na ko hadith numéro 394 ak 407 mm-hmm. imaam at-Tirmidhi indi na ko ci hadith numéro 159 imaam an-Nasa'i hadith numéro 494 ak 505.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 waaw loolu am na ay borom xam-xam yu ko wax rahmatullah alayhi mais euh, li ëpp solo moom mooy yéene bi et que yow boo jullee ci ginnaaw imam bi am na mbooloo ñenn ci xanaa bi lay rahmatullah am ñu ko wax ne li ëpp solo mooy mbooloo mi maanaam yow soo ñëwee bokk ci mbooloo mi fekk yow ñëw ñu julli tàkkusaan te yow ngay julli tisbaar mën ngaa ñëw jullee doo am ñoom euh, mais xaqiqatan euh, li gën a sàmm te gën a wóor mooy ngay julli ci waxtu wi nga xamante ne moom mooy waxtu wi nit ñi di julli loolu moo gën a wóor te moo gën a sàmm voilà wallahu ta'ala euh, euh, parce que julli julli juróom ñun lañ ko farataal farataaluñ ko ci malaaka yi julli juróom ci ñun la nekk farata. mais comment on parce que par euh, que jullit ñi a ah, par exemple alxuraan ci jullit ñi lañ ko wàcce ci nit ñi lañ ko wàcce ak jinne yi yonent bi sallallahu alayhi wa li nga xam ne moom mooy sharia bi ci nit ñi ak jinne yi lañ ko wàcce moo tax mu naan dañ maa yónni ila saqalayni ci digg ci ñaar digg bopp yi wala ñaan ñi nga xam ne dañoo ba ñoo diisal bàkkaar suuf si. maanaam sakala yi wala euh, mu naan wa ursiltu ila ila naasi kaffa dañ maa yónni ci nit ñëpp ñëpp ñëpp maanaam nit ñi lañ parce que lii wane ni charia bi concerné wul ma concerné wul malaaka yi et que nit ñi ak jinne yi rek la mooy def ci bëri ay mbir yoo xamante ne comme par exemple bu leen lekk bu leen lekk mbam ko bu leen naan sàngara te malaaka yi duñu lekk duñu naan mhm. masalan ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yëpp dañ ci xamee ne malaakay ñoom loolu duggul ci seen domaine de définition maanaam ne euh, acte bi te malaaka yi amuñu loolu malaaka yi kenn ku ci nekk dafa am jaamu yàlla bu la yàlla te boo xamante ne ci loolu ak ngay dox loolu moom moo tax euh, euh, ñoom ak ñun bokkuñu par exemple malaaka yi amuñu ay mbokk amuñu ñoom amuñu yooyu yëpp amuñu ko par exemple amuñu ay waajur mboolem yi nga xam ne ñoom ñooy àtte yi wërwërloo cooyee malaaka yi duñu sëy amuñu jabar amuñu jëkkër donc yooyu yëpp nga xamante ne moom moo am ci seen biir duñu commerce duñu kii riba amul amul mënte ci ñoom lekk lu xaraam mënte ne ci ñoom niki noonu euh, ak yeneen ak yeneen yi xamante ne ñoom ñoo am yëpp malaaka yi loolu bokkul ci ñoom kenn ku ci nekk dafa am Euh, loo xamante ne moom lala borom bi subhaanahu yóbbu ci ci loolu moom mooy mooy nekk li nga xamante ne moom ngay euh, ci ci loolu ngay doxe mais malaaka sharia ñun bi ñu am ñoom réussiru leen donte yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente la jëm ci ñoom mais ci beneen anam mais pas ci anam bi nga xamante ne moom mooy euh, te sharia comme ñun nii fii loolu ñun waa suuf si la parce que ñun ñooy mukallaf Mm-hmm. loolu la ñu mukkal mukallaf taklif mm-hmm. te baatu taklif mi ngi mooy li muy tekki ci ci ci cosaan étymologie bi taklif mooy togg jëf mooy ne dañ lay euh, responsabiliser mm-hmm. te responsabilité boobu dafay ànd ak benn charge moo tax naan taklif maanaam charge bi ñu lay teg la voilà responsabilité la te loolu malaaka yi ñoom amuñu ko malaaka yi ni ñuy jaamoo yàlla day neex ci ñoom maanaam amuñu Euh, luy metti ci ñoom ci seenu jaamu yàlla loolu yëpp day tegtale ne malaaka yi kon ñoom julli du nekk farata ci ñoom wallahu taala alam euh, euh, pour Abu mm-hmm. ah, ci fuqaha as-sahaba mm-hmm. fuqaha as-sahaba ah mm-hmm. non non non mooy ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum ci ñi ci ëpp xam-xam la bokkoon voilà mooy ñi ci ëppoon xam-xam ci fiqh wax. Euh, euh, euh, fàtte naa turam. mais c'est elle qui est la fille de Seydina la hein voilà. mo mosoon nañ ko wax sax dama dama fàtte turam rek mais moom mais jàppoon naa ko fii wi turu yaayam voilà c'est la petite de Asim ah, voilà radiyallahu euh, parce que yaayam dafa ñëw yenn euh, maamam yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf kii astaghfirullah sayyidna Umar radiyallahu daf ko bëggoon maye ne kan moo ko bëgg ci doobi Asim moo ne woon man mhm. moo ko bëgg waaw parce que mooy mooy borom histoire boobu nga xamante ne Seydina Omar radiyallahu anhu dafa demoon wuuti ji ku ko dafa euh, euh, dafa doon wër di xool lan moo xew hmm. mu romb dégg benn euh, xale bu jigéen boo xamante ne daf doon wax yaayam ne ko yaay soow mi de li ci des bëreetul mu fekk dañuy jaay soow mu ne ko da nga def ndox da nga ciy sotti ndox raxee ko mu na ko ah amirul mu'minin da koy tere de mu ne ko mais amirul mu'minin dina dégg dina dina gis nekku fi mu ne ko waaye borom amir mu ne ko mais borom ni mu'minin mi ngi gis de maanaam yàlla maanaam mu convaincre yaay bi ngir ne nañ ragal yàlla quand même moo tax mu ne ko ah waaw wax nga dëgg de waaye eh, bi mu déggee loolu mu dem ci doomam yi ni kan moo bëgg soxna moom ma takkal ko xale boobu xale boobu nag. moom mu ko takkale Asim moom moo am doom doom jooju moo jur Umar ibn Abdul Aziz voilà Layla voilà voilà moo ngox Layla bint Asim no no no Layla boobu Layla boobu euh, nga xamante ne moom la Asim jur moom mooy euh, voilà Layla moom la Aasim jur ah Layla boobu moo jur Omar ibn Abdul Aziz euh, baayam mooy Abdul Aziz ibn Marwan ibn Hakam voilà waaw. Euh, euh, après pour les définitions de manqua waaw. waaw mawaaqiitul mafruuda. mawaaqiitul waajiba. waaw parce que Hanafi yi rahmatullahi alayhim ñoom dañu teqale diggante fard ak waajib. Eh, yeneen fuqaha yëpp ñoom dañoo jàpp ne farata moom mooy waajib maanaam mooy farata ak mooy lu war benn la alors que Hanafi rahmatullah dañ ne déedéet ñun bu ñu xoolee alxuraan ak na ni muy doxale dañuy seetlu ne farata ak waajib duñ benn ak lu war du benn lu tax ñu ne parce que farata benn dañ koy wax ci yi nga xamante ne ay ibadaat kese la côté jaamu yàlla kese dañ naan masalan julli farata la woor far koor farata la hmm. mais par exemple bu ñu naan fay bor. dañ naan mën na wax farata la comme mën nañu wax ne dafa war waajib la ñuy jëfandikoo comme ni ñu mën a dafa war ah léegi euh, loolu mooy benn teqantal bi beneen teqantal bi mooy dañ naan farata mooy loo xamante ne ku weddi ne war na da ngay nekk comme julli comme woor comme aji makka comme natt yooyu moom ku weddi ne war na da ngay nekk alors que euh, waa lu war waajib comme par exemple julli witar ak jullee eedi hmm. ku wetti war na du tax mu nekk yéefir hmm. te voilà farata boroom xam-xam yëpp d'accord nañ ci ne lii war na hmm. alors que waajib boroom xam-xam wuute nañ ci ne war na waaye ñun Hanafi yi jàpp nañ ne dafa war loolu moom mooy ñoom la ñuy wax rahmatullah Euh, waaw ñaar yëpp am nga pes ak am nga bàkkaar. et après. donc après moo tax ñu am waajibul léegi nag ci biir loolu seen waxee woon mu am waajibul mu wax sax ak waajibul mu koy yàq comme voilà. mais juste avant ça la question c'est pour euh, les autres madames. waaw Marfouda égale wajiba. waaw. mais ñoom mais mais mais ñoom sunna sauf que ñoom euh, witar bi ak julli eid bi warul sunna mu akkadal waxoon nañ la ne la am na ci Maliki rahmatullah alayhi comme euh, al imam ibn Abi Zayd rahmatullah moom buy jëfandikoo sunnatun waajiba maanaam sunnatun waajiba bu ko waxee li muy tekki mooy sunna bu war li muy tekki mooy sunna bu ñu feddali rek

Euh, on dira directement euh, quand tu vas donner le matelas damay wax rek waajibun muwassa la wala waajibun mudayyaq la wala waqtun muwassa waqtun mudayyaq loolu mën nañ ko waxee noonu rek mais du tere dëgg la du tere ñuy fàttali lii de temps en temps quoi. mais par contre la lan lañ lan lañ koy considérer loolu lañ wute. sur laquelle on a gis nañ ko léegi gis ko nee nañ la xanaa fi rahmatullah ak ñoom diggante bi ngay kabaar kabaaru almal bu mat tàmbali di tari loolu rek la mm-hmm. et que xanaa bi lay rahmatullah alayhim mbooloo ci ñoom moom mooy ruku bi la et que Maliki ak Shafi'i rahmatullah moom mooy rakka bu mat. ndax en fait loolu li ko indi mooy li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man adraka rak'atan qabla subhi faqad adraka subha wa man adraka rak'atan qabla ah, qabla man adraka rak'atan qabla tulu'i shams faqad adraka subha wa man adraka rak'atan qabla ghurubi shams faqad adraka al-'asr képp koo xam ne hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ku fekkee ku ku dem ba dab benn raka ci eh, rakkaay suba gi ci balaa jant bi di jóg rek dab nga suba ku dab rakka balaa jant bi di soo dab nga tàkkusaan te loolu euh, li nga xamante ne moom mooy wuutale maanaam parce que li ñu tuddee asarul xilaaf asarul xilaaf maanaam mooy euh, mooy tey nit ki bu fekkente ne dafa toog julliwul ba nga xamante ne li muy def matatul benn rakkaat bu boobaa dina am bakkaar bakkaar ki saggane julli ci Hanafi ci ci Maalik ak Shaafi'i rahmatullah mais amagu ko ci ñële ba tey ainsi de suite ci ci Hanafi ak mbooloo Hanaabila rahmatullah maam ci ak Hanafi mais Hanaabila rahmatullah tam dañoo ànd ak euh, Shaafi'i ak Maalik rahmatullah ci beneen bi ci def moom mooy ne euh, beneen bi ci def asarul xilaaf ci bi ci def mooy li tax. ñoom ñu jàpp na lépp waajib la maanaam waxtu bi yëpp mooy waajib sauf que euh, bu dee Hanafi rahmatullah dañoo jàpp ni côté bii fii lii mooy waajib mooy fin bi et que li ci def euh, maanaam nit ki dafa nekk koo xamante ne mu xayyar la ku ñu tànn loola loolu li li affaire xilaaf maanaam wuute gi li muy jariñ mooy tey bu fekkente ne nit ki dafa toog tukkiwul maanaam dafa waroon a tukki tisbaar jot mu xaar ba jeexitalu waxtu wi tisbaar bi mu daal di taal oto bi génn dem te julliwul tisbaar mu war ko fay bu koy fay day fay bu dee ci Hanafi la rahmatullahi alayhi dafay fay euh, euh, ñaari rakka lay fay parce que jeexitalu waxtu bi te mooy jamono ji mu waree jamono jooju la war jeexitalu waxtu bi kon bu boobaa te fekkoon na ci biir tukki kon boobaa ñaari rakka lay fay contrairement ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci def ñi ci def dañ naan ko ngay mm-hmm. parce que li tax moom mooy waxtu wi une bonne partie ci waxtu wi fekkoon na la mm-hmm. nga teew te julliwoo kon da ngay fay te loolu mooy dal ki nga xamante ne ah, kon da ngay fay ñeent rakka loolu mooy dal ki nga xamante ne masala jigéen ji gis mbërëg masala mm-hmm. tisbaar jot na mu toog di naan ataaya di su paree ñëw paase après mu dem fóoti ginnaaw bi mu de maanaam loolu lool mu lekk yooyu ne naa dem yeggale sama togg yi donte añ boobu sax yéex na ak yu mel loolu ah sëñ bay loolu ah mu <laughs> doon <laughs> mu dem ba euh, waxtu tisbaar bi di waaj a jeex rek mu daal di gis ay mbërëgam bu dee ci xanafiye la rahmatullah du fay du fay parce que mi ngi ci waxtu wi maanaam mi ngi ci waxtu wi nga xam ne tànnaloo nañ ko waragul alors que bu dee ci si def day fay waaw c'est c'est juste le temps de dire Allahu akbar. donc ça veut dire que eux leur période du tissubar en fait elle est beaucoup plus voilà c'est ça. et les malikites la c'est le. non waaw waaw mooy maanaam kañ la war yow ñaari ngay wax bokkul. ñoom xanaa si julli gi mi ngi doon obligation ci yow. Hmm. ci diggante bis biñ ci waree am armal voilà alors que ñeneen ñi bu waxtu bi xasee dugg rek war na la voilà obligation que obligation bi dafa am temps hmm. dafa yàgg sauf que obligation bi waajibul mu wax sax la hmm. maanaam war na mais li war dañ la ko yaatalal hmm. comme tey mais c'est comme comme tey boo waroon a woor fay ay bori nga am bori nga war koo fay waajibu mu wax saala maanaam am nga temps ba koor gi waajini waat mu defe la ci nombre de jours yi la defe ba foofu am nga am nga temps mais moment bi yëpp la la war ci xanaa ci ci ci Maalik ci Shaafi xanaa bi la raxmata ci Hanafi yi moment bi mu la war mooy bu moment bi nga xam ne lii rek a def li li def rek mu fee def leneen koor woor yooyu moom day daal mu jëwaat comme aji màkka aji màkka waajibul muwassa la maanaam lu war la damaa war a aji màkka ñëpp ku ne war ngaa aji màkka mm-hmm. mais am nga sa dund yëpp pour def ko mm-hmm. mais benn yoon la lay war loolu mooy waajibul muwassa mm-hmm. c'est-à-dire que at bu jot du ne at bi ñëw na da ngaa war a dem déedéet am nga temps sa dund yëpp pour nga def ko. am nañ daruri si si am nañ muxtaar ak daruri mais ñun li ñuy wax ni moo tax ma ne bu ñu yegg see fële lay gën a leer mais am nañ muxtaar ak daruri comme ñëpp rek voilà. et dans le cas du ramadan là. oui euh, mu muassa c'est clair. muassa muassa. muassa. et pour les ana imam ana. les autres les autres. waaw. Mudaya non dans cet exemple là concrètement. Mudayaka du coup c'est. donc je dois rattraper six jours. Ouais. donc j'ai mu wassa. mu voilà. mooy fekk wóoruguma ba six jours des. pour koor gi foofu moom damay obligé woor. parce que su ma ratee benn fan rek mooy six jours yi dootu matati. yooyu daf may daal war. ci kaw loolu mën naa def yeneen i naafila. mën naa nekk di def yeneen i naafila te du ma fayagum sama koor gi ni julli mën a joxe may nekk di naafila te julleeguma waaw. Voilà. Ah attention, non, non, non. loolu laa lay wax ne la d'accord qu'on est que ñi ngi ci période obligatoire bi pour mazhab boobu mais aussi ñeneen ñi ci def ñu dul xanafiye yi ñoom dañ naan la rahmatullah dañ naan la période yëpp depuis que mu war yëpp daf la war maanaam obligation bi am na dès lors que nee nañ la euh, sabab bi am na maanaam sababu julli gi am na rek war na dès que sabab bi sabab bi mooy waxtu wi dugg na par exemple lu sabab bi la par exemple ñu ne euh, jant bi jéng na rek war war war wareef gi dugg na jant bi jéng na rek ñu ne eh, kon di tisbaar jot na tisbaar jot na waxtu wi dugg na léegi nag boo day daal nekk farata ci yow nga julli sauf que permettre nañ la ci biir en fait ci biir farata gi farata gu yaatu la mooy loolu tuddee waajibul muwassaf mm-hmm. maanaam farata la gu yaatu lu war la mais dafa yaatu période biñ la may mais loolu même dans la vie courante da nga koy gis dañ naan la dossier bi am nga ba date sangam ngir déposer ko mm-hmm. su weesoo ya jeex na maanaam obligation de dépôt bi am na mm-hmm. mais am nga ko ci temps bi yëpp maanaam sauf que Hanafi yi rahmatullah ñoom bu boobaa dañ naan la. Euh, bu ñu demee ba nga xamante ne date limite bi yow li nga ci am temps rek mooy mën a dem présenter wu ci guichet bi déposer ko ci lala lay waree alors que ñeneen ñi dañuy déedéet au moment où décret bi génn na ñu ne dañ nga war a déposer dossier bi moment boobu la waree sauf que am nga temps pour déposer ko pour nga def sa obligation waaw. et que xilaaf bi du laf bi kese maanaam day nuru loo xam ne laf bii la maanaam day nuru ne euh, kaddu kese la mais alors que du kaddu du wax kese am na ay ay ay effet voilà ci masala yi mooy moo tax ñu joxe exemple masala yi Allah ta'ala waaw waaw daf mel ne <laughs> <laughs> comprendre, oh, non, non, c'est Mais c'est juste que, en fait, pour les, les bon, maintenant, les, euh, les c'est clair, euh, mais pour les autres, en fait, du coup, c'est pas la peine de Le sens de Bodayaka pour les autres, il est moindre, en fait. Parce que non, comme le début. waaw ouais, non si si si moindre parce que temps bi yëpp am nga ko mais lii boo yeggee fii temps bii doo soo demee ba lii ci ngay doog am bàkkaar moo tax ñuy définir loolu voilà voilà mhm. waaw léegi man kii ndax mhm. comme léegi dañu ba fekkante mhm. am nga am nga am nga waxtu rek am maanaam am nga am nga benn rakk avec am nga julli gi waaw ah, ci waxtu waaw ci loolu des hmm. léegi léegi ndax ndax le ndax ndax temps temps bi nga xamante ne moom am maanaam ma ma maanaam ma maanaam maanaam maanaam maanaam kii bi durée bi la ndax ci durée bi la wala boog wala boog yow njaxla gi nga njaxla ba am rafet bi la mooy mooy mooy <laughs> parce que bu fekkee ne léegi cinq ko xam. <laughs> waaw euh, <laughs> ah, euh, man ki nga man mm. parce aussi effectivement. <laughs> <laughs> rakka bi yow bu fekkee ne dafa xat dafa xat yow da nekk dans l'obligation def le strict minimum ci rakka bi maanaam mënoo am rakka boo xam ne par exemple nit ki yéex a jóg suba gi mu leer ko ni dans deux minutes jant bi day sox mu taxaw di def di tari Baqara du mën a nekk du mën a tari Baqara li muy tari mooy day tari fatiha mm-hmm. teg ci benn wala ñaari aaya au grand maximum mm-hmm. roko siggi sujjóot te benn bu ci nekk tasbih ñetti yoon la koy def mm, ci ni mu mën a nekk ni mu dale mm-hmm. mais du du ko def du du ñu ko permettre mu toog kabar ne day tari même même ay saar comme am mayata saaluna sax du ko mën a tari hatta am mayata saaluna parce que su fa nekkee di ko tari heure dem donc donc loolu ci masal bi mu war mais ci masal xanaa fii mën na ko. lan déedéet non non waaw ci masal xanaa fii waaw dina ko mën voilà. <coughs> foofu amul problème. parce que xanaa fii man bu nekkee waxtu mu day day day day day julli hadith yooyu ni wax man ak raka raka la. waaw waaw waaw loolu la ñuy boo gisee imam ahmad rahimahullah ne raka bi mu ko ci rukkoo parce que ci rukkoo lay fasoo mm-hmm. moo tax ñoom moom di mu fiiree ni mu ko jàppe mooy ku rukkoo rek daal di def mais ñee ñoo gën a sàmm moo tax loolu moo gën a wóor moo moo gën a wóor mm-hmm. mooy mu tekki ensemble bi yëpp mm-hmm. ba keroog buy dugal